أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaat bu al-jaami' as-sahih bu al-imaam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu tahriimi tijaaratil xamri fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy yëgle jàngale gi nga xamante ne moom la ñu war a jàngale xaraamal bi nga xam ne moom la ñuy xaraamal njaayum sàngara ci biir jàkka ji ñu gisoon ni ak lépp loo xamante ne dafa xaraam lépp loo xamante ne dañ koy tere ak lépp loo xamante ne dafa aay dafay jaadu moos ñu di ko waxtaane ci biir jàkka ji di ko ci leeral foofu nga xamante ne foofu la jullit ñi di dajee te foofu la ñuy jël see foofu la ñuy jël seen xam-xam la ñuy jàng see seen diine comme ni nga xam ne noonu lañ gisowoon ci hadiisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne lamma unzila al ayatu fi surati albaqarati fi riba xaraja annabiyu sala allahu alayhi wa sallama fi lmasjid xaraja annabiyu sala allahu alayhi wa sallama ila almasjid fa qara'ahunna ala annaas summa harrama tijarata alxamr bi nga xamante ne moom la aaya yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suratul baqara di wax ci riba bi ñu wàccee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa génn jëm ci jàkka ja maanaam dafa génnee këram dem ci jàkka ji mu daal di leen di jàng jàng ko ci kaw ci nit ginnaaw gi mu daal di leen di maanaam mu daal di xaraamal njaay maanaam njaayum sàngara gisoon nañu <coughs> ci hadith boobu nañu baabul xadaamilil masjid buntu liggéey gi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal jàkka ji moo indee euh, firi alquran bi nga xam ne moom la mawlaana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne al imam ibn abu abi hatim rahimahullahu ta'ala jokkale na wax joo xamante ne moom moo yor maanaa bi mooy fi nga xamante ne moom la sayyidat Hanna radiyallahu ta'ala anha waxee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala di ko nettali ci suuratu Ali Imran ñim naan nazartu laka maa fi batni muharraran fa naan rabbi inni nazartu laka maa fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim yow sama borom man de dama yéene naa fas naa yéene dogu naa ci jaamoo ci ne li nga xamante ne moom moo nekk sama biir bii te ma ëmb ko moom jox naa la ko yow maanaam jox naa la ko mu nekk loo xamante ne yow rek a koy mo mu xararam ngir mu nekk ngir yow kese imam euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne li mu teg mooy lil masjidi yahdumuha maanaam mooy def naa ko ngir muy ñëw ci jàkk ji di ko liggéeyal rek loolu waxoon nañ ne ngëneel lu mag la luy teg te ngëneel gi nekk ci di liggéey nekk ci jàkka ji di ko toppatoo maanaam ngir màggaayu maanaam li nga xam ne moom mooy moom mooy jëf jooju ak wax jooju nga xamante ne moom la sayyidatu Hanna radiyallahu ta'ala anha wax naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi wax jigéen jooju nga xamante ne moo doon liggéeyal jàkka ji <laughs> jigéen ji nga xamante ne moom moo doon liggéey ci jàkka yi ak tudd mu daal di tudd hadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee ko te fekk da doon liggéeyal jàkka ji maanaam dem ba ci xabroom taxaw daal di koy jullee loolu gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ baabul asiri awil gharimi yurbatu fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral ci ki nga xamante ne moom mooy al asir maanaam moom mooy eh, ki ñu jàpp maanaam prisonnier bi naka noonu ki nga xamante ne moom mooy ki amee bor yu bari yi maanaam amee amee nit ñi ay àq maanaam kooku noonu dañ ne dañ koy mën a yeew ci jàkka ji maanaam ku ñu jàpp daal mën na koo yeew ci jàkka ji nga xamante ne indi na ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ifrit bi mooy seytaane bu mag boobu ci biir jinne yi moom moo ñëwoon ci jaw juma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko muy julli mu yor jumam Euh, jumu tàkk-tàkk maanaam jum jum sawara naka noonu daal di koy euh, ñëw euh, soppaliku muus ci yeneen riwaaya yi di wax tamit ni jum la yoroon maanaam daal jinne bi seytaane bi daal ñëw na ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne da koy yàqal julleem booba ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne borom bi fa am ne borom bi subhaanahu wa taala may jàppandil daal ma koy jàppandil maanaam ma man koo téye bu ko defee ma yeew ko nee na moom naroon koo yeew nag ci benn kene ci kene jàkka ji waaye nag bu ko defee soo leen ngeen mën koo gis yéen ñëpp waaye ma daal di fàttaliku waxu yéen te Yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam bim na rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di yow sama borom subhaanahu wa ta'aala jox ma nguur goo xamante ne kenn du yellooñ ci ñeel keneen sama gannaaw loolu moom moo tax mu daal di koy bàyyi mu daal di dem gisoon nañ ci baabul irtisal ida aslama wa rabtul asir aydan fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci sangu bi nga xam ne moom la ñuy sangu cangaayal farata su fekkente ne dañoo dugg ci l'islam naka noonu téye nga xam ne moom la ñuy téye euh, euh, moom la ñuy takk ki nga xam ne mooy prisonnier bi ba tey ci biir jàkka ji loolu tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi ci waxu euh, maanaam jëf ji nga xam ne moom la imam Suwayh rahimahullahu taala doon nga xamante ne moom da daan wax maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi ñu surendetté yi maanaam bu ñëwee mooy ñi nga xamante ne maanaam bor yi dañ leen a muur dañ leen a nuur dañoo nuur ci bori ñoom dañ leen di wax ne moom dañ leen daan tëj ci ci mel na dañ leen daan takk ci buumu jàkk ci euh, kenooy jàkka ji su ko defee ñu daal di mën a joxe ak jàmbur yi nga xamante ne moom la ñu yoroon maanaam ñu yor boru jàmbur yi te fayuñu ko ñoom noonu lañ daan def suñu fayul nag ñu doog leen a yóbbu ci kaso ba loolu gisoon nañ hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy nettali sayyidina Sumaama ibn Usaal radiyallahu ta'ala anhu tëj bi nga xam ne yeew bi nga xam ne moom la ko yeneen te moom la ko jullit ñi yeewoon bañ ko jàppee ca toolu xare ñu ñëw yeew ko ci jàkka ji bañ ko yeewe yenente bi sallallahu wasallam digal ñu yeewi ko mu dem sangu canga mu daal di génn dem sangu cangaayal farata daal di dugg daal di ñëw daal di ba wax baatu yi foofu lañ mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay yu weesu léegi nag muy gis baabul xaymati di masjidi lil marda wa ghayrihim bunt bi mu ne baabul xaymati buntu xayma fil masjidi ci jàkka ji lil marda ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi feeway feebar ñi wa ghayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom maanaam ci buntu bi nga xamante maanaam fii dafay leeral dagan gi nga xamante ne moom la dagan ñu jël ay xayma maanaam moom mooy ay tànt maanaam xayma maanaam ñu defal ko ñu di ko samp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ñoom ñooy ñi feebar maanaam bu ko defee ñu mën leen a euh, ñu mën a am benn jamono joo xam ne dañ koy nekk ci jàkka ji bu ko defee ñuy gisanteeg jullit ñi naka noonu jullit ñi di leen fa fekk di leen mën di euh, di leen di mën na dalal seen xel naka noonu di leen defal ay xeeti xéewal ak yeneen yi nga xamante ne moom mooy aju ci yu mel noonu naka noonu bu ko defee képp ku ñëw am mana mën a am gis maanaam xam ne lii am naa pexe. bu boobaa ñoom ñu daal leen di tegtal dara ak yu mel nekk noonu ndax waxoon nañ ni jàkk moom mooy kër jullit ki maanaam bu boobaa loolu yëpp dana dana dana dagan ñu daal di ko koy mën a defal lii nag buntu yu mel nii gisoon nañ ko ci suñu jotaay yële weesu yi nga xamante ne day wax dagan gi mu dagan maanaam ñu mën a nelaw ci jàkka ji naka noonu maanaam indi jigéen bi mu mën a nelaw ci jàkka ji naka noonu euh, indi maanaam dagan gi mu dagan góor ñi di mën a nelaw ci jàkka ji comme ni nga xamante ne noonu la nekke woon xaalu ashaabu suffa naka noonu la nekke xaalu sayyidina Ali karramallahu wajhahu ak sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma comme nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci seen hadith yi naka noonu noonu la nekke woon xaalu jigéen jooju nga xamante ne moom moo moom moo tuub si sallallahu alayhi wa te moom moo mooy ki daan way way maanaam naan wa yawmal wishaahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjaani maanaam eh, hadith sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha maanaam loolu gisoon nañ ko yooyu yëpp amma bi bii nag maanaam day leeral ne maanaam eh, ki nga xamante ne moom mooy lii ndax yële moom mooy ne mbir mi da nga faa ñëw rek ñëw eh, dal fa dal ci jàkka ji maanaam wala boog nga nekk ci jàkka ji nelaw fekk la fa nga tëdd nelaw ak yu demee nekk noonu waaye am amma buntu bi day leeral ne ki nga xamante ne moom mooy ki feebar maanaam léeg-léeg rawatina bu fekkente ne amul ñu koy toppatoo wala boog yu mel noonu maanaam mën nañ mën na ñëw ci jàkka ji ñu wutal ko fa xayma maanaam sampal ko benn xayma ab tànt ci biir jàkka ji bu ko defee ñu ko fay toppatoo ak yu demee nekk noona loola mën naa nekk maanaam ci kaw loolu kon dañuy daal di gis ne mboole yu bëri mbir yi lu nit ñi yaakaar ne loolu war ta mën a nekk ci jàkka ndax dafa wuuteeg xormay jàkka ji fekk mbir mi demewut noonu lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy ne maanaam jàkk moom mooy kër jullit ñi te seen mbir yëpp ci jàkk ji lay wër loo loolu man gi nga xamante ne moom la mën a nekk ak jàppandi gi nga xamante ne moom la jàppandi ak dagan gi nga xamante ne moom la dagan moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral ci buntu bi qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Zakariya ibn Yahya te moom mooy Zakariya ibnu Yahya ibnu Salih ibnu Sulaymaan ibnu Matar al-Balkhi muy Abu Yahya al-Balkhi al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi euh, euh, moom mi ngi génn adduna deux cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ca Baghdad moom kon al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo solo moom moom mooy solo moom moo solo solo ci moom comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon rahimahullahu taala ci waa ashaabu kutubu sitta moom rek kon la imam imam al-Bukhari rek moom moo solo ay xadiisam ko sëriñu imam al-Bukhari la rahimahullahu taala mu nekk borom xam-xamu fiqh nekk koo xamante ne dafa bind ay téere ci xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i taabi'i ci siqaat yi comme ni nga xam ne noonu la ko imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala indi rahimahullah mu ne qaala haddathana Abdullahi Ibn Numayr te moom mooy Abdullahi Ibn euh, Numayr al-Hamadani al-Khalifi mooy Abu Abu Hisham al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom imaam Abdullah ibn Numayr mi ngi gën a adduna cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga Hisham ibn Urwata ibn Zubair ibn al ak al imaam Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili te mu gën a siiwee al-A'mash ak Ash'ath ibn Siwaar ak Isma'il ibn Abi Khalid ak Zakariya ibn Abi Zaa'ida ak Yazid ibn Abi Ziyad ak Ubaydullah ibn Umar al-Umari ak eh, Ibrahim ibn al-Fadl al-Makhzumi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen génération mhm. ci seen tabaqa maanaam naka noonu eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solowee ci moom bokk na ci eh, Zakariya ibn Yahya al-Balkhi naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal ak ak Yahya ibn Ma'in ak ak Usman Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ak Ishaq ibn Mansour al-Kawsaj ak uh, Ahmad ibn al-Furat ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tamit ci seen uh, génération mi ngi génn adduna ci cent quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala haddathana Hisham waxoon nañ la léegi ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la solo mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi rahimahullahu ta'ala mooy Abul Munzir wala boog Abu Abu Bakr mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci nekk nit sell bokk ci kër gu sell nekk borom xam-xam bokk ci siqaat yu mag moom mu ne an abi mu baayam mooy Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah Urwata Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam maanaam an abiihi muy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ah, moom mi nga xamante ne ah, ah, ci taabi'i yu mag yi la bokk bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi di juróom-ñaari borom xam-xam fiqh Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi gane adduna maanaam mi ngi gane adduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci beenu xilaafa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu naka noonu mi ngi génn adduna ci quatre-vingt-quatorzième année maanaam mooy ak boobu nga xamante ne ñu bari ci xa borom xam-xamu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam rahmatullahi alayhim ci lañ génnee adduna naka noonu ci la maanaam ñu bari tamit maanaam ñu màgg ci ñoom rahimahumullah ci lañ génnee adduna moom seen moom ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta maanaam moom mu ne an Aisha te mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di soxnaam nekk nga xamante ne moom mooy doomu xaritam ni doomu soppeem dekk soppe yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk soxna si nga xamante ne moom la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam moom la gënoon a sopp ci soxnaam moom la gënoon a sopp ci soxnaam naka noonu moom la gënoon a sopp rek ci nit ñi ci lu ñu maanaam naka noonu moom bi nga xamante ne euh, moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum xame woon nañ ko noona moo tax bu ñu bëggee sax da nga euh, am cadeau bu ñuy jox yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy bàyyi ba ayu sayyidat Aisha radiyallahu anha bu ko defee ñu indil ko bu ay woowee boobaa loola euh, maanaam ngir ngir yokk mbégte yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit ah, day tegtale ni nga xamante ne maanaam noonu lañ doon diiree mbëgg maanaam bëgg bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ doon diiree ngërëmal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom tamit gisoon nañ ay mbiram moom mi ngi jël àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ña ngi ko rob te Baqi al-Gharqad comme ni nga xamante ne noonu lañu ko waxee waxaat ko naka noonu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom mooy nga xam ne moom moo ko jullee naka noonu moom la nekk maanaam euh, moom ci musnadam moom mooy jigéen ji nga xam ne moo bokk ci muksiruuna yi moom 2210 hadith moom mooy musnadam 174 moom mooy muttafaqun alayhi yi nga xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo 54 xadis moom mooy yi nga xam ne moom la imaam al-Bukhari wéetoo 69 xadis mooy yi nga xamante ne Muslim moom la wéetoo ci xadisu sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maswaaha wa ma'waaha mu ne am Aisha ta jële sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha eh, mooy eh, ummul mu'minin gis ne kon xadis bi waa Kuufa ñoom ñoo nekk ci kaw amma li ko dalee ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa eh, mooy li ko dalee ci Hisham ibn Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam jëlee ko ci baayam mooy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam eh, moom mu jëlee ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom waa Madinatul Munawwara lañu ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam naka noonu waa kër Sayyidina Abubakar lañu radiyallahu ta'ala anhum mu ne annaha qaalat nee na usiba eh, laaloon nañ eh, Saad te moom mooy Sayyidina Saad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xamante ne mooy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sang waa aws wa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne uh, maanaam ci waa waa ci ci awaa ansaari radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi uh, dugg ci lislaam fekk mi ngi ameen fanweeri at mi ngi génn adduna yowmul xandaq maanaam fekk mi ngi am uh, maanaam fanweeri at ak juróom benn maa am ne juróom benn at dong la def ci lislaam bi waaye moom mooy sangu waa ansaar yi radiyallahu taala anhum waaye loolu moom moo tax si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu génnee àdduna mu ne xan mu ne mu ne arsh yàlla bi de yëngatu na ngir génn àdduna gi Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu génn àdduna naka noonu maanaam euh, loolu la doon wax tamit ne bu fekkonte ne bàmmeel dina am kenn ku muy bàyyi ci maanaam nekk bi nga xamante ne moom la koy nekk kon dana bàyyi Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu maanaam moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu mu nekkoon nit ku sell nekkoon xamante ne ku màgg la moom bisu Xandaq ah, ci la génn adduna moo tax dafa bokk ci saxaaba yu màgg yi radiyallahu anhum nga xamante ne ñoom ñooy ñu gën a màgg daan mën nañu wax ci saxaaba yi radiyallahu anhum waaye teel a génn adduna génn adduna ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bañ ko maanaam kon ah, bis booba maanaam fil ah, ak Euh, maanaam euh, te moom mooy euh, mooy ci siditu loxo maanaam dañ koo jam fil ak xal ci siditu loxo dégg nga mu ne fa daraba mu daal di dóor annabi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li mu bëgg a wax moom mooy mu teg loolu lay tekki maanaam moom yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam xaymatan ab xayma fil masjid ci E, ci jàkka ji ci jumaa ji li ya'uduhu bu ko defee mu koy mën di seeti min qaribin ci lu jege maanaam kon e, e, loolu moom moo moo maanaam loolu la baat boobu di tekki maanaam mu ne falam yaruhum yaruhum maanaam moo tax tiitalu leen niki noonu dàqu leen Euh, wa fil maanaam loolu moo tax ñoom maanaam loolu moom moo tax mbir mi tiitalu leen maanaam euh, et que tamit maanaam mu nekk koo xam ne wa wa fil masjid fekk na nekkoon na ci ci jàkka ji xaymatun beneen xayma mi bani Ghaffar ci waa banu Ghaffar maanaam ngir ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon foofu noonu bu ko defee ñu mënu koo toppatoo mën koo bàyyi xel illaa ba mu def addama damu deret bi nga xamante ne yasilu moom mooy wala ngaan ilayhim jëm ci ñoom maanaam dara tiitalu leen woon foofu maanaam loolu lay tekki maanaam dara tiitalu leen foofu dara jaaxalu leen woon lu dul ne am na deret rek goo xamante ne dañu doon wal ci ñoom loolu la wax ji di tekki euh, dégg nga maanaam loolu tamit bokk na ci ñuy wax maanaam li tax ñe ñenn ñi jàpp ne euh, maanaam deret du sobe ngir wal gi nga xamante ne moom la doon wal waaye xam ngeen loolu waxen la loolu benn mooy ne deret ji day wol maanaam sikk nekkul ci ne nekkul di tuuru di wala ngaan ndax nit ki bu fekkente ne deret ji dafay tuuru tuuru bay wala ngaan loolu mooy day dee loolu beneen bi ci des moom mooy ne loolu tamit beneen mbir la moom mooy ne euh, deret la boo xamante ne mooy addamun nazif mooy deret yoo xamante ne mënuñu koo téye maanaam day day tuuru loolu de toute façon nga téye ko nga bañ ko téye nga raxas ko nga bañ ko raxas comme mi ngi tuur loolu moom moo tax mu mëneef na ci jullee hmm. waaye ak yu mel noonu maanaam loolu bu boobaa day fa bokk ci yi nga xamante ne dañ koy jéggal dégg nga loolu yëpp moom mooy li nga xamante ne euh, loolu euh, kon maanaam loolu la maanaa boobu kon bu boobaa de loolu day daal di yóbbu rek comme li nga xam ne moom la euh, borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhi saxal ijmaa bi ku mel ne imam ibn Ahmad na Hanbal ak al imam Ibn al-Qayyim ak imam an-Nawawi ak ñeneen ak imam Ibn Hazm ak ñeneen rahmatullahi ala jamii nga xamante ne saxal nañ ne deret maanaam moom sobe la te loolu nee na ijmaa borom xam-xam yi taxaw na te imam tabari rahimahullah maanaam ñoom ñëpp saxal nañ loolu fa qaalu ñu ne ko ya ahlal xayma te yéen waa xayma bi maa haaza lii mooy lan alladi li nga xam ne ya'tiinaa moo ñu dikkee min qibalikum tukkee ci yéen mhm. fa iza rek ñu daal di gis ne saadun Ah, ndekete Saad moo fa nekk ah, nee na yaghzu maanaam moom mooy moom mooy moom mooy muy sotti deret mooy set sotti deret yaghzu mooy sotti ah, di sotteeku di walagaan jurhuhu jam-jamam ga daman ak deret maanaam loolu la maanaam looloo la tiitaloon moo tax ñoom biñu gisee ñoom it dañ faa amoon i xayma hmm. maanaam loolu mooy ñoom ñëpp dañoo jóge woon xare maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko feebaroon ñu amoon xayma ci biir jàkka ji mm. ay tànt ci biir jàkka ji ngir ne maanaam du place bi ñuy jullee mm. mais place bi nga xamante ne moom mooy mooy bayaalu jàkka ji foofu lañ leen defaloon xayma Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu nekk foofu ñu euh, ñu teg ñu wutal ko xayma waaye waa xaymatu Banu Ghaffaar maanaam waa Banu Ghaffaar ñoom seen xayma ba fa nekkoon ñoom la leen doon jaaxal mooy deret gañ doon gis muy tuuru di walangaan mm. waaye ñoom Euh, dem xooli ji ko daal waaw yéen lii moom lan moo lan moo xew nii ma maanaam te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ko faa sampaloon ngir mën di ko seet ji ci lu jege maanaam loolu day teg tegtale ne kon ku feebar mu def nga ko faa tegal euh, xayma ngir feebar bi mu maanaam ngir feebar bi mu feebar su ko defee nit ñi mën koy seet si masalan tey ku dëkk fu sori ñu mën koy ngir ñu mën koy surveiller te euh, maanaam au lieu ñu koy jël. yóbbu ko benn kër koo xam te nit ñi dañuy génn di xëy di dem et cetera maanaam ñu def ko ci jàkk ji bu ko defee nit ñi di ko mën di gis ak yu demee nekk noonu ak di ko mën di toppatoo ak di ko mën di indil yi nga xamante ne moom lañ koy indil mm. loolu yëpp mën naa nekk ci jàkk ji loolu moom la lay wax ni eh, te maanaam fa maata fiiha mu daal di génn adduna ngir ne deret ji da doon wal di wal di wal mu daal di foofu mu daal di génn adduna moom eh, radiyallahu ta'ala anhu moom la yenente bi nag sallallahu alayhi ne ah tey génn adduna bi nga xam ne moom la Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu génn adduna loolu day tax na ba arasu borom bi subhaanahu wa ta'ala yëngatu maanaam euh, ngir borom bi subhaanahu wa ta'ala kontaan gi nga xamante ne moom la kontaan ci moom radiyallahu ta'ala anhu te maanaam bi muy génn adduna trente-six ans la am hmm. euh, dégg nga moom euh, hadith bii nii imam al-Bukhari fii rek la ko indi imaamu muslim rahimahullahu ta'ala mi ngi ko indi hadith numéro 1769 imam Abu Dawud indi na ko hadith cent 3101 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 710 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 24294 ah, hadith bi kon bokk na ci li nga xamante ne moom la ah, jago mooy ne ah, waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi te mboolem ñi ko ci indi kenn ku ci nekk benn yoon dong ko indi dégg kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju woon ci hadith bi aju woon ci buntu bi di leeral ne euh, kon ki nga xamante ne moom mooy ci génn at maanaam ci ki feebar mënees na ko indi rawatina bu feebar bi mel ne ne ngir ñu koy mën di xool di ko mën di surveiller maanaam te mënuñu koo bàyyi masalan këram loolu bu boobaa ñu daal koy wutal xayma ci biir jàkk ji loolu mën naa ne maanaam bu boobaa loolu tamit dafay leeral ne. tey bu fekkente ne nit ñi dañoo nekk ci ay euh, maanaam euh, maanaam accident am ay accident ngir ne yu demee noonu surtout ci lañ koy soxla comme ni mu nekkee ci kaawu Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne masalan tey nit ki masalan dafa ay accident am masalan ci mbedd mi accident am ñu jël leen ñu ubbi jàkke ji def ko maanaam mu nekk foo xamante ne ay urgence lañ fay def maanaam nga xam ne secours d'urgence yi ñu koy mën di defee ci biir jàkke ji daal di ubbi jàkke ji def ko ngir loola loola mën naa nekk maanaam yu demee nekk noonu yooyu lay leeral maanaam ak ñun toll ci jamono joo xamante ne xëy na jamono la goo xamante ne xëy na dafa am ay manifestation yu garaaw yu ci am wala ba nit ñi dóorante nit ñi dee wala et cetera wala nit ñi jamante nit ñi eh, di eh, ñenn ñi di nekk eh, di ah, ah, maanaam feebar wala ñenn ñi am lu leen dal wala boog seeni deret di tuuroog yu mel noonu maanaam pour maanaam ay mesures d'urgence ñu jël leen dugal leen ci jàkka ji wutal leen fa wàllu xayma boo xamante ne moom lañ foofu lañ leen di defaree seen traitement d'urgence loolu tamit day tegtale ne lépp loo xamante ne jullit ñi maanaam fi mu toll war nañoo mën a am li nga xamante ne moom mooy deme ne comme ni secours islamique ñoom ni ñuy def am nañu ñu koy def moom ñoom demee nekk secours islamique wala yu mel noonu yooyu ñuy def seen yenn mbir yi war nañ mën a siège bi war naa mën a nekk ci jàkka ji wala book ñu wutal leen benn maanaam wàll kom suñu jàkka yi ni muy mel maanaam seen centre social war naa mën a nekk ci jàkka ji ci anam goo ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam nga xamante ne dañuy mel ni ko am na ñoo comme genre croix dañuy dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maanaam ñooy ñooy ñooy jàppale gaa yi feebar ñi et cetera yu noonu euh, loolu yëpp war naa mën a am beneen bi ci des moom mooy lu demee nekk bu ñu amee nekkee ci jàkka lool war naa mën a ne maanaam ñu nekk ci jàkka wala ci juma mu am benn wàll boo xamante ne dañ koo fay teg ngir mu nekk centre boo xamante ne comme li ñu mën a ubbee école ci biir jàkka ji maanaam université bi nekk ci jàkka ji noonu lañ mën a amee tamit hôpital bu nekk ci jàkka ji maanaam nekk loo xam te ne day sës ci jàkka ngir nit ñi mën cee jariñu maanaam ak yu mel loolu yëpp moom la hadith bi di leeral wa wallahu ta'ala a'lam mu ne baabu idxaalil ba'iiri fil masjidi li illatin ne lil maanaam baabu idxaalil ba'iiri maanaam baabu buntu ngi nii buy leeral idxaal dugal al-ba'iiri eh, warwaay maanaam gëléem fil di ci jàkka ji lil allati ngir ak tax tax maanaam mooy tax tax muy cause maanaam raison pour raison quelconque maanaam boo xamante ne bu war a mën a tax la lool moom mooy eh, eh, loolu moom lay wax nii maanaam ne duñ ko ne loolu dagan na mm-hmm. loolu tamit lay leeral nii dugal bi nga xamante ne moom maanaam moom mooy rek ngir lu lu lu war a ma tax lu nit ki def maanaam ngir mën koo dugal ci biir eh, jàkka ji sayyidna Abdullah ibn Abbas mu ne waqaala wax na ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anhuma mu ne eh, taafa tawaaf na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala ba'irin ci kaw gëléemam maanaam loolu noonu euh, ne euh, loolu mu nga xamante ne moom la def tax tax gi nga xamante ne moom moo tax comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi moom ci jëmmi boppam ci kitaabul hajj inshaa allahu taala buñu ca yegg see danañ ko gis maanaam euh, loolu indi na ko naka noonu ñëw na tamit ci hadith sayyidina Jaabir radiyallahu taala anhu bi mu laan wax ne liw li taxoon mu tawaaf ko moom mooy bu ko defee nit ñi mën koo gis di ko mën a laajte maanaam mu yéeg ci kaw gëléem gi mën a taxaw loolu bu boobaa loolu dafay daal di leeral ne képp koo xamante ne maanaam da maanaam kon xam nañ ni cause bi lii la bu boobaa nit ki bu bu yéegee ci euh, euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ci yéegee muy tawaaf bu boobaa loolu benn mbir daf ci am moom mooy ne laaj bi mooy waaw ndax kon gëléem gi moom euh, waaw bu mbéewalee ci biir jàkka ci biir jumaa ji nag wala boog mu dem fa àll ak yu demee nekk noonu loola lan mooy noon àtte bi bu boobaa dañ naan laa ah, ñoom day seenu ah, mbéewal ak seenu dem àll du sobe waaye nag yelloowul ñu koy dugal ci jàkka ji ngir mba ba fay ba mu koy takkal maanaam loolu waaye nag bu amee tax loola tax day daal di noot maanaam mbir mooma loola moom mooy loolu benn tontu bi ñaareelu tontu bi moom mooy ne gëléem gi faaw mu nekk gëléem gu ñu yar maanaam mooy lan mooy ne. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko fay dugal xamoon na ni gëléem bi mu def loola lu tax ngir dañ koo yar maanaam dañ koo dressé ci anam goo xamante ne xam na ni palaat bu mel nii am na yenn palaat yi moom du tuur ndox du fa def àll waaye loolu bu boobaa tamit képp ku fay dugal gëléem maanaam mu nekk tamit ci cas de figure yu mel noona maanaam loolu tamit mu nekk mbir moo xamante ne mat naa bàyyi xel insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab yi haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad at-Tinnisi al-Kalaa'i rahimahullahu ta'ala moom comme ni nga xam te noonu nga xam ne ngi génn génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit imam al-Bukhari rek moom moo solo hadiisam rahimahullah ah, waaye imam Abu Dawud ah, ak imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ñoom solo nañ ay hadiisam ci ah, mu am ku dox seen diggante ak moom maanaam du seen sëriñ waaye seen sëriñ ñi sëriñ la mu ne qaala nee na wa comme niñ nga xam ne noonu lañ ko gise woon Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullah su solowee xadis xadis boobu lu ci ëpp day maanaam day wax imaam ci imaam Maalik la koy jële ngir ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di tànn ay xadisam ngir solo ci e, maanaam Muwatta xadis maanaam mu ne qaala nee na axbarana Maalik muy imaam Maalik ibn Anas radiyallahu taala gane adduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi muy imaamu waa imaamu daarul hijra comme xam ne noonu lañ koy waxee ba tax wax naan deeful dëgg fatwa mukk fekk imaamu Malik mi ngi biir Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ba nga xamante ne wax loo xamante ne dañ koy joxe sax exemple ci bépp mbir maanaam fi mu toll bépp mbir bu ñuy def fekk am koo xamante ne dafa nekk. te gën a mën a gën mbir mi masalan tey buñ ne ah waaw lii de moom dañ ko war a raax wala bokk euh, dañ ko euh, war a maanaam dañ ko war a dañ cee war a def leneen maanaam ak luñ ko mën a def maanaam ngir mën a defar mbir mi boobaa am benn maçon bu fi nekk dañ naan ah kenn du fi fatuwaate Malika nga biir Madina maanaam ak yu mel noonu maanaam dañ koy joxe exemple ci lu ne ngir rek maanaam ni nga xamante ne noonu la wax jooju nekkee dëgg maanaam bi nga xamante nag te nee na man juguma di dem di fatwa fekk boobu mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar ci la commencé jàngale biir Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mu ne man euh, juguma moo tax lu war a tolloog 60 ans à peu près lu jege 60 ans la fa nekkoon voilà ndax euh, ndax bi mu amee 17 ans la 94 la génn la gane adduna bi mu amee 17 ans ba 60 ba 179 maanaam. Euh, moom mu ngi mu ngi def ay fatwa mi ngi jàngale et cetera mu Muwatta bi jàngale na ko 40 ans maanaam nga xamante ne at bu jot mu am lu mu ci yokk am lu mu ci wàññi am lu ci et cetera bi nga xamante ne mooy Muwatta bi mu mujjee indi bi mu mujjee jàngale moo tax moom mooy Muwatta bi Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala solo lool moom moo tax ñu tànn Muwatta booba ngir ni foofa moom mu mujjee jàngale. donte Yahya ibn Yahya al-Laythi dégguwul lépp ci imaamu Malik rahimahullahu taala waaye nag moom moo soloo boobu te comme moom lool ko soloo loolu moom moo tax ñi saraa bi ñi saraa Muwatta comme ñu mel ne al imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' euh, ak ñeneen rahmatullahi ala ñoom dañuy tànn di solo Muwatta maanaam di di Muwatta bi nga xam ne moom la al imaam Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullahu taala solo ànd ak ne Yahya ibn Yahya al-Laythi moom euh, saduq la yeggul degré thiqa saduq la waaye subhaanallah moo tax ñi nga xam ne day ku masalan kuy duute ci Sahih imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam ngir ne masalan euh, ku mel ne Isma'il ibn Abi euh, Uways Euh, moom moo solo maanaam moom ci mu Muwatta am moom la euh, masal moom al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy sukkandikoo lu bari mais dañ koy wax ko mais yow li ngay sa sukki ci Yahya ibn Yahya al-Laythi mën nga ko koo sikki parce que maanaam ce qui veut dire que yow Muwatta bi ngay jàpp di ko référé woo ak di ko jàpp di ko ak yu mel noonu mais ki ko solo gënta màgg Ismaïl ibn Abi Uways ànd ak Ismaïl ibn Abi Uways moom moo gën a yàgg ci ni mu solo moo gën a yàgg ak imaamu Maalik mm-hmm. ndax maanaam ah, moom doomi tàntaam la mm-hmm. ñoom ñoo gën a yàgg mm-hmm. voilà presque at bu jot mu déggee ko ci moom kook ni mu koo solowee muy gën a dëgg alors que kee at bi mujj bi imam Maalik bi mujj bi mu bi mu nekk loolu at ñëw jóge Andalousie ñëw Madina jàng ko delluwaat te sax matu maanaam ànd loolu yëpp ñu nit ñi maanaam borom xam-xam yi sukkandikoo ci Muwatta boobu ngir ne mooy bi mu mujjee eh, rectificatif yi mu def boobu la mujjee indi mhm. yow su fekkente ne da ngay sikki sàkka ci dara ci li Ismaïl ibn Abi Uways solo mhm. sikki sàkkal ba pare mhm. ci li Yahya ibn Yahya al-Laythi solo ah rahimahullah ànd ne imam al-Bukhari rahimahullah suñu solo ci Isma'il ibn Abi Uways lu ci ëpp maanaam wala daanaka daa iman ci imaamu Maalik lay solo wala ci magam muum te ànd ak ne Isma'il ibn Abi Uways ku dëgër la c'est pas maanaam dañuy wax ne saduq waaye xaqiqatan boo ko xoolee boo xool ko parce que liñ ko jafe comme l'imam Az-Zahabi wax rahimahullah maanaam du lu ma xabaayee xel déjà ay mbir la yu maanaam wa waxuma mu mat a bàyyi xel maanaam donc loolu yëpp moom mooy li nga xamante ne daal ala comme euh, comme moom euh, imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an euh, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal moom mooy Abul Aswad al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn adduna cent trente-septième année taqriban maanaam ci lu jege ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte am na ñoo xamante ne wax nañu euh, leneen euh, dégg nga rahimahullahu ta'ala moom al imam Seydina Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam radiyallahu ta'ala anhuma lañ ko dénkoon bi mu nekkee xale maanaam nde baayam dafa teel a génn adduna ñu joxoon ko Seydina Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moo tax ma radiyallahu ta'ala euh, an anhuma moo tax ñu naan ko yatimu Urwa maanaam loolu moom moo tax ñu ko koy tudde nan njiri mu bi waaye du ne imam Urwa moo ko moo ko jur waaye moom lañ ko dénkoon ba mu nekkee gone euh, dégg nga kon euh, moom tam ci siqaati la bokk waa Madinatul Munawwara an Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam tuddoon nañ ko an Zaynab bint Abi Salama moom tan waxoon nañ ko moom mooy Euh, Zeynab bint Abi Salama maam mooy dañ ko wax léeg-léeg Zeynab bint Ummu Salama salana Abu Salama te nag moom mooy Abdullah ibn Abdul Asad euh, moom euh, radiyallahu ta'ala anhu moom moo nekkoon borom këru sayyidat sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha laata Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko denc maanaam moom euh, Zeynab bint Abi Salama bi radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ma nga ganee àdduna ca euh, Habasha hmm. radiyallahu ta'ala anha euh, ci saxaaba yi la bokk radiyallahu anha solo moom maanaam moom lu ëpp day solo ci sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mi nga xam ne moom mooy yaayam Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ëpp ñu ñu koy wax rabibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy doomu jiit la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ummu salama ummu salama mooy sayyidat ummu salamata hind bint abi umayyata euh, euh, al al makhzumiyya radiyallahu ta'ala anha di ummul mu'minin soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñu ne cinquante-neuvième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaareelu jigéen bi nga xamante ne moom moo ëpp lu mu solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne moom solo na ci deux mille deux cent dix hadith sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha moom eh, ci Musnad Baqi ibn Makhlad li nga xamante ne moom lañ ci wax mooy trois cent soixante-dix-huit hadith waaye imam az-Zahabi rahimahullahu taala solo na ci moom ba trois cent quatre-vingts euh, hadith amma imam al-Bukhari imam Muslim euh, moom wéet euh, waaye moom wéetoo na wéetoon maanaam ñoom bokk nañ maanaam muttafaqun alayhi treize la treize hadith la fukki hadith la ak ñett imam al-Bukhari wéetoo ci ñetti hadith imam Muslim wéetoo tamit ba tey fukki hadith ak ak radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala aliha al-firdawsi maswaha wa ma'waha ah, moom mu ne annaha qaalat nee na moom de nee na shakawtu jàmbat naa ila rasulillahi ah, ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anni naka man astaki maa ngi jàmbat maanaam mooy li muy tekki mooy maa damaa feebar mm-hmm. dégg nga maanaam euh, mooy voilà mm. <laughs> maanaam neen jàmbat naa yeneen bi sallallahu ne maa ngi jàmbat maanaam mooy ne dama feebar <laughs> am naa lu may jàmbat daal loolu comme buñu naan la mbaa jàmbatoo dara mm-hmm. waaw la rek mbaa tawatoo wala mm-hmm. ne dama tawat loolu lay tekki mais nga kaala maanaam loolu bokk na ci liñ ciy xame mooy ne dinañ di maanaam te loolu mooy jamono yi kaab maanaam aj gi mm-hmm. maanaam période aj bi ndax aj bi ñu àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax soxna yém yi dañoo àndoon ak moom maanaam ci aj gi moom lay wax nii maanaam bi nga xamante ne ci lañ ànd nag mu ne man ma man ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam man daal dama feebar yenente bi daal sallallahu alayhi wasallam ah ak nga xam ne at boobu maanaam nga gis ne maanaam xew-xewee nawet diggante sayyidat Aisha bi gisoon bërëgëm diggante sayyidat Ummu Habiba mm-hmm. ah bi nga xam ne dafa gis nekkoon ci jor ngeelam radiyallahu anha nga gis diggante maanaam ak sayyidat Ummu bi radiyallahu anha bi jàmbatoon mi dafa dafa tawat maanaam ñoom ñëpp keneen <laughs> yëpp terewu koo def ajam terewu koo jàngalal jullit ñi terewu koo def la def yëpp ah et cetera ah subhaanallah mu géré loo yooyu yëpp en même dëgg-dëgg ah, waaw waaw vraiment borom ah waaw loolu loolu day day day day tegtale vraiment maanaam personnalité bi mu amee maanaam ni mu dëgg rek dégg nga ànd ak nag ak nit ñi ci ñi ñëw ku nekk ak sa jikko ku nekk ak say doxalin ah comme ni nga xam ne parce que waa kaw gaat ñëpp dañ ñëwoon maanaam ku nekk ak fuñ fu mu jógee lu tollook téeméeri junni nit nekk nekkoon nag ak ajandoo woon ak moom hmm. maanaam loolu yëpp ah waaye terewul rek mu maanaam gérer lépp nga hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu tamit dañ ci xamee maanaam ci baat bii ne maanaam dana dagal nga dem jàmbat kenn maanaam jàmbat borom xam-xam wala boo kenn xam ne mooy qaadi bi nga maanaam mooy juge bi nga jàmbat ko li nga xamante ne mooy xaal bu ko defee mu mën laa tegtal li nga xamante ne loolu nga war a doxale ci sa wàllu jaamu yàlla yi maanaam loolu moom moo tax moom maanaam loolu day tegtal ne dagan na waaye loolu wul ak ngay jàmbat ci yàlla maanaam bu dee da ngay jàmbat ci yàlla ne ah yàlla man day lii maa ngi lay jàmbat sama aajo bi sama soxla bi sama Euh, euh, tiis wii maa la koy jàmbat yow borom bi subhaanahu wa taala te moom boobaa loola euh, mooy nga nga wax ko dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy maanaam nga wane ne yow jaam nga boo xamante ne dëgg-dëgg yëg nga ne nattu bii mi ngi tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala te yëg nga ko te yaa ngi ko koy wan maanaam lool moom mooy muñ muñ mooy nga ne yàlla maanaam muñ du nga bañ a jàmbat mbir mi waaye muñ mooy ngay jàmbat waaye yàlla rek ngay jàmbat loolooy Euh, waaye nag am na li nga xamante ne euh, moom mooy bu dee ci nit ñi nag wala maanaam kenn ku ci nekk ak la nga xamante ne moom mbir ma euh, aajo ca moom maanaam ak la mbir ma mbir mi moom ci moom loola la aju ci moom nga dem jàmbat ko ko maanaam ngir mu jox la solution maanaam ngir mu leeralal la ci mbir mi masalan bu ñëwee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de damaa damaa tawat maanaam ngir yëgal ko la maanaam itam mu yëgal ko bu ko defee moom mu wax ko ne ah kon nag comme dañoo waroon a tawaaf kaaba gi te xam ngeen ne tawaaf kaaba gi fu cent mille personnes ne euh, mbir mi du du yomb kon bu feebaree maanaam mu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax danaan ko xaaral ba nangam wala boog danaan ko tawaafal waaye na nga tawaafee nii wala boog nu mu koy wax ne ko ak lu mënti xew def ko wala boog ana lan yan solution la koy jox maanaam loo xamante ne bu ko defee loola mooy li dëppoo ak acte bi nga xam ne moom la yéen borom bi subhaanahu wa taala bëgg ci moom loolu mooy sababu mu jàmbat ko ko hmm. loolu moom moo tax dellu yooyu xeetu jàmbat dagan na waaye xeetu jàmbat gi nga xamante ne moom moo daganul ci jullit en tout cas yelloowul ci jullit mooy mu ñëw di jàmbat ay man dama am farat man dama am tiit dama jaaxle vraiment voilà instant bi damay stressé dama ci ci loo xamante ne yow leer na ni ki nga koy wax moom mën na ci dara parfois sax ay faux problème lay doon maanaam loolu moom du du du mën a nekk am maa nag waa nangam bii yi gis naa ne am naa yegg si naa am naa nangam damaa bëggoon nag nga ñaanal ma ma ngir sama aajo boobu faju wala boog damaa bëggoon nag nga jàppale ma ci bu fekkente ne am na am nga ci solution hmm. loolu tamit jàmbat googu du lu ñu du lu aay hmm. waaye li nga xamante ne nag moo ko gën encore moom mooy muñ te wiiru ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne qaala mu ne ko tuufii na ngay tawaaf min wara'i naas ci ginnaaw nit ñi wa anti fekk yow raakibatun yaa ngi nekk aji war maanaam loolu maanaam li nga xamante ne moom la euh, hadith bii di tegtale kon moom mooy ne dafa dafa tukki euh, maanaam euh, maanaam dafa dafa tawaaf kaaba gi fekk mi ngi war maanaam mooy mi ngi war gëléemam wala mi ngi war war waayam loolu lay tekki bu boobaa lii moom mooy ne li nga xamante ne maanaam ci xaal bi mbooleem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne euh, xaal bi nga tawaaf ci loola lu dagan te lu jàppandi la maanaam amul kenn ci ñoom koo xamante ne jàpp na ni tawaaf ko ci xaal bi nii euh, da nekk na loo xamante ne euh, lu ñu tere la hmm. déedéet maanaam ba pare dara du la ci war waaye amma xanafiya yi rahmatullah alayhim ak mbooloo ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom jàpp gi ñu jàpp ne dafa war maanaam tawaaf Ah, nga dox su fekkente ne da nga koo man maanaam mbir mi xaalu ñaari xaal la xaal bu njëkk bi moom mooy damay tawaaf fekk manuma ma fekk da mën naa dox mën naa maanaam mën naa dox maanaam munumaa dox wala boog damaa feebar ma daa wax ne ma daa mm-hmm. di wut lu ma war ma daa wut lu war wala boog ma daa di yéeg ci kaw waruwaay mm-hmm. ah, wala boog ñu daa di yanu ñu yanu loolu fekk man mënuma maanaam damaa feebar loola dagan loola dagan na boole borom xam-xam yi dëppoo nañ ci dara du la wax hmm. waaye euh, ñoom euh, war ki mën a dox ki mën a dox na dara jotu ko kooku mu dox tawaaf loolu farata la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ak mbooloo ci xanaabila euh, rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo teqale dañ ne bu dee tawaaf bi tawaaf la boo xam ne tawaaf bu farata la comme aj bi mhm. wala tawaaf boo xamante ne la comme bu umra bi mhm. wala boog ngay dox rek di tawaaf noonu maanaam tawaaf sunna bu boobaa dootul nekk ci farata maanaam bu tawaaf bi waree day daal di nekk lu war bu nekkee ne tawaaf bi sunna la day daal di nekk loo xamante ne euh, sunna la mhm. bu boobaa li nga xamante ne moom moo lay war maanaam moom mooy nga tuur deret su fekkente ne ñi jàpp ne dafa war Shafi'i rahmatullah ñoom ak mbooloo ci Hanabila yi rahmatullah dañoo jàpp ne sunna la ñoom bu boobaa li nga xamante ne moom maanaam mooy dox gi dox gi la waaye war gi moom moo dul ah, ah. tawaaf gi mooy farata waaye dox gi sunna la ci ñoom Shafi'i yi ak mbooloo ci Hanabila yi rahmatullah xanafi yi ak mbooloo ci xanaabila yi rahmatullah dañoo jàpp ne la farata mboo maanaam ne dox gi ci jëmmi boppam tawaaf gi farata la maanaam waajib la ñuy wax waajib la mhm. naka noonu dox bi tamit waaj waajib la mhm. amma fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo teqale bu dee tawaaf gi fara a waajib la dafa war mhm. boobaa day war bu dee tawaaf bi sunna la boobaa dox gi day nekk sunna ci kaw loolu képp ku jàpp ne dafa war dafa war mooy tax danaan la dangay ngay tuur deret wala nga baamuwaat ko maanaam boo ko defee da ngay da nga koy baamuwaat wala soo delloo nga wut am xar am kuy nga rendi maanaam nde danga ngaa bàyyi lu war ndax ku bàyyi lu war ci at wala ci umra da ngay tuur deret mm-hmm. loolu kon ñoom noonu lañ koy jàppe ci mooy xanafiye ak mbooloo ci xanaabila yi rahmatullahi alayhim ak fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim ci tawaaf gi nga xam ne dafa war dégg loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy tekkale gi nga xamante ne moom la mazhab maanaam fuqaha yi rahmatullahi alayhim wuute ci boobu masala Euh, waaye comme ci xaalu sayyidat euh, sayyidatna ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha moom day daal nekk loo xam te ne lu lu dagan la hmm. li tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko moom mooy di leeral bi nga xamante ne moom lay leeral ne euh, tawaaf gi maanaam ne mënef naa dugal ah waruwaay ci ba ndax ci waruwaay lay yéeg hmm. kon ci biir jàkka ji te jàkka ji gi gën a màgg ci jàkka ji mooy masjidul haram hmm. jumaay yeneen jumaay jumaay kaaba gi comme boobu la la la gëléem gi di dugg waxuma laat geneen geneen waruwaay geneen waaw bu boobaa loolu euh, dégg nga euh, kon loolu amaa bu fekkente ne nag ci jëmmi wuute googu moo tax ñoom euh, wuute nañ tamit ci ne bu fekkente ne gëléem gi wala boog keneen la mooy bu dee bu dee ngir aajo la moo tax ñuy wax maanaam comme masalan ñuy jël waruwaay maanaam gëléem wala mbaam wala yu mel noonu dugal ko ci biir jàkka ji ngir décharger pare exemple ay bagages yoo xamante ne jàkka jee ko moom loolu ngir aajo la boobaa mën naa dugg ci biir jàkka ji comme kom fii nii xaal bii la ak yu mel noonu voilà léegi nag ay oto la nit ñi yor xëy na problème bi day gën a wàññeeku waaye bu fekkente ne lee tamit léegi ci kaw loolu masala yi tawaaf gi daf ñuy yóbbu ci beneen masala am na bu ñu bu ma benn image bu ma mës gis waa ji yéeg ci trottinette am di tawaaf waaw yéeg ci trottinette am di tawaaf bu boobaa acte bi maanaam fuqaha yi lii lañ ci acte maanaam mooy jëmmi ñu yanu la wala ah wala nga yéeg ci waruwaay maanaam acte boobu mu yor rek la yor voilà ndax ndax yéeg ci trottinette di tawaaf boobu looloo tax ala kulli haal dafa wuuteeg sunna comme ni nga xam ne maanaam dafa wuuteeg li nga xam ne mooy sunna su fekkente ne la. voilà mën ngaa dox hmm. <laughs> ok dégg moo tax mu ne fa tuftuma moo moo maanaam mooy euh, mu ne euh, beneen bi ci def moom mooy ne li ci tawaab mooy jigéen ñi nekk ci ginnaaw maanaam góor ñi nekk ci kanam comme nii nga xamante ne noonu lay def moo tax mu ne ko tuufi min wara'in nas na nga tawaab yow waaye ci ginnaaw nit ñi maanaam mooy góor ñi loolu moom mooy li gën ci tawaab am amma su fekkente ne mbir mi nag dafa dem ba nga dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne ne maanaam bu ah, amatul amatul ordre boobaa loolu tax ñuy wax waaye bu amee ordre jigéen ñi nekk ci ginnaaw góor ñi nekk ci kanam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën tam ci wàllu tawaaf beneen maanaam moom mooy bu espace bi am libéré woo xam ngeen am na période yoo xam ne espace yi day libéré wu yooyu mu am ci loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën li gën te mooy li dëppoo ak sunna amma ne mu ne fa tuftu ma daal tawaaf rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli mi ngi julli ila jambil bayti ci wàllu kaaba gi maanaam ci wàllu néeg bi te néeg bi moom mooy kaaba gi albayt moom mooy néeg bi comme ni nga xam ne noonu la ko an waxe fal ya'budu rabba hadha albayt nañ jaamu borom néeg bi te moom mooy kaaba gi maanaam moo tax ñu koy wax albayt noonu rek maanaam bu ñu ko waxee noonu jooyal ko ci anam yu mel nii ci ak hadith yu mel nii maanaam lool moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci jublu te moom mooy kaaba gi euh, mu ne euh, mi ngi julli ci wàllu kaaba gi ndax lan ndax dafa fekk dafa tawaaf ba pare Euh, nekk ci kanamu moo tax mu ne maanaam moom mu mu tawaaf bi mu tawaafee fekk nday yeneen bi moom mooy ndax comme moom ci ginnaw góor ñi lay ne bi muy bi muy pare mi ngi gis yeneen bi sallallahu alayhi moom pare na tawaafam di julli ci kanamu maanaam ci gin ci ci ci wàllu jàkke ci wàllu kaaba gi lu tax ngir ne maqaama Ibrahima foofu la nekkoon ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko déplacé hmm. indi ko fii nga xamante ne moom la nekk tey comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon wa lillahi alhamdu wal minna hmm. mu ne yaqra muy jàng bi tuur maanaam ci wa tuur maanaam euh, maanaam mooy suuratu tuur muy yeggil ma tuur wa kitaabin maktuur fii raskil manshuur wal baytil ma'muur hmm. ba saar ba jeex moom la doon jàng loolu dañ ci xamee ni saar yooyu noonu nga xam ne saar yooyu def na ko jàng sooy sooy sooy julli naafila maanaam euh, naafila wala bokk sooy julli tawaaf maanaam doo obligé rek di jàng ay saar yu mel ne qul yaa ayyuhal kaafiruun ak ay qul huwallaahu ahad mais hatta ci saar yu guddi yi mëneef na koo jullee te loolu gisoon nañ ko ne Seydina Usmaan masalan radiyallahu ta'ala anhu moom kaamil bi la doon jullee bu witar moom guddi gi noonu la ko doon ci kaaba gi euh, ci kaaba gi foofu lay taxaw ka benn benn benn benn lay julli guddi gi benn rakka mooy witar kaamil bi yëpp la ñuy tari après mu daal mu daal di rukkoo daal di euh, sujjóot dégg nga dégg <laughs> <laughs> moom ñoom <laughs> loolu loolu ñoom loolu la noonu mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhum hadith bi imam Bukhari na ko na ko indi inshallah hadith numéro mille six cent dix-neuf ak mille six cent vingt-dix ak mille six cent trente-trois ak quatre mille huit cent cinquante-trois eh, mu jëlee ci moom indi na ko hadith numéro mille quatre-vingt-quatre imam Muslim indi na ko hadith numéro mille deux cent soixante-seize imam Abu Dawud hadith numéro mille huit cent quatre-vingt-deux eh, imam An-Nasa'i indi na ko deux mille neuf cent vingt-cinq deux mille neuf cent vingt-six ak deux mille neuf cent 27 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 2961 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 26485 ak 26714 kon wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fii wal-kitaabi ilayhi Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa az-Zamin al-Anazi rahimahullahu ta'ala mooy daakantal Muhammad ibn Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi rahimahullahu ta'ala mu siiwee ci Abu Musa az-Zamin wala mu tudd mu waaw ñu gën ko ñu ngi ko xamee ci az mu ne ah, nga maanaam yooyu yëpp Muhammad ibn Musanna mu ñu waxee zamin wala mu ñu Abu Musa al-Basri ci tur yooyu yëpp siiwale ci mu nekk koo xamante ne comme ni imam Az-Zahabi wax rahimahullahu taala mu ne siqatun wari' ku ku wóor la te koo xamante ne ku ku sàmm la maanaam ku ku sàmm la euh, moom euh, bokk na comme ni nga xam ne moom ak Muhammad ibn Bashar comme niñ leen gisoon ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy sëriñu waa saabu kutubu sitta yëpp maanaam moom ay xadiisam yi mboolem seen sëriñ la ñoom ñëpp maanaam mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja muy waa mooy ashaabu kutubu sitta hmm. ñoom ñëpp indi nañ seen ay xadis foo dem ci téere yooyu di nga ko fekk xadis boo xam ne na mu tàmbalee mooy haddathana Muhammad ibn al naa maanaam ah, kon maanaam kii loolu bokk nañ ci juróom-ñeenti sëriñ ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo soloo ci ñoom te kenn doxul seen diggante Euh, moom mi ngi gane adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nekk bokk kon ci ñooñu moom ak Muhammad ibn Musanna moom ak Muhammad ibn Bashar te moom mu gën a siiwee ci bun maanaam ñu ko ci Bundar maanaam ñoom ñaar tamit maanaam euh, dañoo nekk comme li imam euh, Hafiz Ibn Hajar o di wax ne farasa yu rihaan maanaam ñoom ñaar dañoo mel ne ay ñaari gawar ñaari fas yoo xam ne dañoo susuloo di dawandoo ñoo bokk at bi ñu gane adduna ñoo bokk at bi ñu génnee adduna ñoo bokk fañ dëkkoon Basara ñoo bokk sëriñ ya leen jàngal lu ci ëpp ñoom ñoo bokk tamit taalibe yan jàngal lu ci ñoom ñëpp seen ay hadith waa ashaabu kutubu sitta solo nañ leen euh, te kenn doxul seen diggante rahmatullahi alal jamii qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hishaam mooy eh, Abu Abdullah eh, ad-Dastuwaa'i mooy Mu'aaz ibn Hishaam al-Basri rahimahullahu ta'ala maanaam moo papam mooy eh, mooy mooy Hishaam ibn Sunbur ad-Dastuwaa'i mooy kenn ci ñaari Hishaam yu mag yi mooy Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam ak Hishaam bi nga xamante ne moom mooy Hishaam ibnu Sumbur ad-Dastawa'i euh, Sumbur nag mooy Abu Abdullah mooy dàqantalam ah, léegi ñaan ah, Hisham ibnu Abi Abdullah ad-Dastawa'i wala boobu Hisham ibnu Sumbur ad euh, bii di doomam mooy Abu Abdullah al-Yamani rahimahullahu ta'ala doon maanaam di waa Basra ginnaaw ga mu dem dëkk Yaman ndax baayam moom waa Basra la di imaam seen imaam ne euh, waa Yaman la. rahimahullahu taala dégg nga moom kon ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee na haddathanii Abii Sa'd baay moom a nettali teg moom mooy Hishaam ad-Dastawaa'i rahimahullahu ta'aala muy Abuu Bakr al-Basri ad-Dastawaa'i rahimahullahu ta'aala Euh, moom mooy Hisham ibn Sambour comme niñ ko gisee léegi ad-Dastawi muy imam bu mag nekk hafiz borom xam-xam bu mag a mag ci waa Basra moom mi ngi gën a adduna soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu wër-wërloo ci at yooyu ci la gën a adduna mooy soixante-seizième wasallam di imam waa Basra comme ni nga xam noonu an Qatada te mooy ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala mooy Abul Khattab as-Sadusi di waa Basra moom tamit rahimahullahu taala mi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee te noonu lañ ko xamee maanaam mu nekk ko xamante ne comme niñ la ko wax maanaam moom comme niñ ko waxee woon maanaam daf ma ak maanaam mokkalam ak gaaw gi nga xam ne moom la ci gaawoon comme niñ ko gise woon nga xamante ne suuratul Baqara yëpp ba jeex daf yoon bi ko déggee la ko mokkale maanaam waxootu sax lañu répété waat nañ xoola nañ ci ndax dama tariwaat ba xam baax na am déet déedéet ni mu ko déggee benn yoon noonu la ko mokkale maanaam euh, kooku euh, naka noonu noonu la maanaam ci loolu xol bu sell la koy indi maanaam xool bu sell muy indi loolu euh, comme comme li nga xam ne noonu la imam Shafi'i wax rahimahullah bi mu demee ci al imam Waki' a al-Jarrah al-Kufi rahimahullah di ko jàmbat loolu daf ne ko rek xoolal bàkkaar yi ngay def nga bàyyi parce que xol il faut que sa xol sell set nekk leer maanaam nekk loo xamante ne xol xol bi day sell set wecc yàlla teg ci leeram mhm. maanaam loolu ka mu ne moo tax ma shakawtu ilal waki'i su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa qaala lii bi anna al ilma nuurun wa nuuru allahi la yu'taahu aasi maanaam man damaa dem jàmbat ci eh, al waki'i mu ibn jarrah rahimahullah maanaam sama mokkal mi nga xamante ne noonu la nekkee maanaam noonu la doyee waa mu daal di teg tal ci bàyyi mooy yàlla yi mu ne ma ndax xam-xam leer la te leeru yàlla duñ ko jox koo xam ne mooy kat yàlla la maanaam kon loolu moom mooy ah, kon ndax li bu xol bi seetlee rek maanaam da ngay gis ne nit ki dara doot ko jombati ci digganteem ak lépp lu aju lu ko jëmale ci kanam ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa dara doot ko ci jombati loolu Euh, moom imam Qatada rahimahullahu taala kooku illustration bu leer la ci ak imam al-Bukhari rahimahullah maanaam comme ni ñu ko gisee maanaam nga xam ne moom illustration bu leer a leer la ci maanaam comme ni nga xam te moom mooy xew-xew ba xewoon ca Iraq nga xam ne gars yi dañoo ñëw taril ko téeméeri hadith yoo xamante ne dañ koo tegale benn bu ci nekk ñu jaawoon la ko jaxase biir mi complètement imam al-Bukhari rahimahullah ne benn bu ci nekk mu dégg ko ne non non non lii xaw ma ko te benn yoon la ko dégg waaye ba muy numéro un te non seulement juumul ci ordre hadith yi ba centième hadith mhm. mais ju mais ba pare dafa mokkalaale te benn yoon la dégg mbir mu mokkalaale erreur bi mhm. mu mokkalaale erreur bi ba pare rectifier erreur bi ne hadith bi euh, du càllale gi càllale gee la fii kii ngeen dugal ci diggante càllale bi du woon kooku kee la nangam nangam ba rectifier leen lu ci nekk mu teg ko ci ordre bu ma sëkk ba cent hadith yi jeex maanaam loolu maanaam kooku ki ko man Euh, loolu al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ne man yéemu wu ci moom ci la fait que mu mokkal téeméeri hadith yëpp maanaam mu gis ne la loolu yéemu ma ci moom ngir ne hafiz hmm. mais li muy yéem ci moom mooy le fait que mu mokkal ci benn dégg erreur yi hmm. ba pare rectifier wala erreur yi benn bu ci nekk mu teg ko ci ordre bi te gàggu ci benn yoon loolu moom mooy li muy yéem ci moom ah. Ah, kon moom Qataada tamit moom mi ah hadith ak ñu ngi ko doon ko qaala mu ne haddathana Anas moom mooy ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu Zul Uznayni di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ah, wa sallam Abu Hamza al-Ansari an-Najjari al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, moom mi ngi génn àdduna 90 wala wax nañ ne 93 ane ginnaaw ga da Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu nekk koo xamante ne ci ñu ëpp ci ñu solo hadith la mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith moom mooy musnad imam al-Bukhari imam Muslim bokk nañu cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rajulayni am na ñaari gaay ñaari góor min min ashabi nabi ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñaari góor ñooñu mm-hmm. euh, nee na xaraja dañoo génn min indi tukkee ci wetu annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii laylatin ci ci guddi mm-hmm. goo xamante ne muslimatin gu lëndëm la maanaam moom mooy ne dañoo àndoon ak yeneen dañoo demoon ci fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamante ne mm-hmm. moom lañ ko seeti ji woon ba ñu toogee ba guddi gi jot maanaam ñu war a ñibbi waaye nag fekk nag guddi googu nag mu nekk guddi goo xam ne dafa lëndëmoon lool nag buñ ko waxee moom mooy ne amul woon maanaam weer wi feeñu toon maanaam guddi googa mm-hmm. ah nekkutoon pleine lune naka noonu nekkutoon maanaam mu amee ay niir ak yu demee nekk noonu mm-hmm. ah, ah dégg nga mm-hmm. mu daal di mu daal mu daal di mu mu daal di bi mu bi ñu bi ñu génnee mu ne. Euh, wa maahuma fekk mu ànd ak euh, ci ñoom ñaar mislu kemuk almisbahayni ñaari ñaari lamp yodi aani yuy leeral bayna aydihima seen kanam falamma ba nga xamante ne iftaraqa tàqalikoo nañu saara mu daal di mujj ma kulli ànd ak képp kenn waahidun ci kenn minhuma ci ñoom ñaar waahidun maanaam Eh, benn maanaam mooy benn ci ñaari lamp yi xattaa hmm. mbéte ataa mu daal di dikkee ahlahu njabootam hmm. maanaam mooy bi ñu génnee ñoom dañoo dañoo ànd di dox ñu génn ànd ak yéen maanaam génnee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci guddi goo xamante ne dafa lëndëm waaye mu am ñaari lamp yoo xamante ne ñoo ngi koy leeral hmm. ñaari làmp yu koy leeral eh, yu leen di leeralal seen kanam ba ñu génn doom dem eh, dox hmm. képp kenn ci ñoom ñaar daal di daa daal di dem ba ba nga xamante ne moom la fekki waa kër maanaam loolu hadith bi dañ ciy jàngee hmm. euh, ne waaw voilà mu hmm. ñoom ñaar la sayyidna Usayd ibn Khudayr ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhuma ndax euh, ñëw na ci ñëw na ci yeneen i riwaayaat ci hadith bi radiyallahu ta'ala anhuma euh, maanaam ah, li tax maanaam li nga xamante ne eh, ñoom dañoo àndoon nekkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir xaar giñ doon xaar gul julli gi gée loolu moom moo taxoon ñu guddee fa maanaam kon loolu maanaam loolu dafay daal di eh, tegtale eh, ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci nekk ak yenente bi sallallahu alayhi benn ñaareel bi ci def moom mooy day tegtale kara mu mu'jiza la ci Yonent bi sallallahu nekk karaama ci ñoom ñaar ñi mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhuma ah naka noonu euh, loolu lay leerale maanaam mu nekk tamit ngëneel goo xamante ne day wane euh, ne sahaaba yi radiyallahu maanaam lii day tegtale karaamatul awliya maanaam ne wàllu yi am nañ ay karaama yu ñu amee ngir ne leer yi gisuñu leen a ah, fan lañ ne leer gi daal moo nekk seen kanam ngir kenn ku ci nekk mu teg tegtal ba ñu demee ba tàqalikoo kenn ku ci nekk lampe bi dafa am benn lampe bu la topp di la leeral la sa yoon ba keroog ngay yegg voilà ba keroog ngay yegg waaw dégg euh, loolu moom moo tax mhm. parce que man ci beneen application bi dama ci am baabu. Mhm. waaw waaw dama ñëw rek ah, ñu xaaral waaw dëgg la def nañ baabu mais def ñu tarjama alors que fii ci application bi def na tarjama dafa wax ni waaw baabu haddathana anas anna rajulani min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rajulayni min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam xaraja hmm. inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fi laylati muslim d'accord waaw parce que buñ defee noonu kese man du ma gis lien am ak xat ak buntu bi weesu ak buntu bi weesu dëgg la jazakumullahu xayran euh, waaw ndax li ëpp ci euh, nu sax yi da koy bind rek baabun am na baabun ah. bilaa ta bilaa tarjuma loolu moom moo loolu tax bi ma gisul mu jaaxal ma dëgg la jazakumullahu xayran parce que euh, ci téere yéen seen téere yi normalement am ngeen ko. baabun kese voilà jazakumullahu xayran euh, ndax buntu euh, ndax imaam al-Bukhari rahimahullahu dafay faral di def loolu maanaam di teg benn buntu boo xamante ne day leeral ne waa hadith bii di ñëw de am na lu ko lëkkale. ak xadis bële nga xamante ne moom moo weesu maanaam moom mooy lan mooy ne euh, bi nga xamante ne moom la euh, dugal ci jàkka ji ay ndudu ay warwaay loolu ni mu mënee am noonu la mënee am tamit nit ki génn ci jàkka ji maanaam nekk ci jàkka ji ba jamono ju gën a guddi encore mm-hmm. maanaam mooy nekk ci dugg ci moom ci jàkka ji noonu la demee maanaam mbir mi ajuwul rek ci euh, ci ci warwaay wi waaye soxla bu amee man ngeen nekk ci biir jàkk ji ba guddee maanaam ndax ñoom ñii dañoo guddee woon loolu moom mooy lien bi maanaam moo tax muy wax moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi ko fi indiwul baabu moo tax bi ma ko gisul ci sama <laughs> sama kii bi voilà ma mu ne man je me suis dit am na am na lu fi manqué voilà jazakumullahu khairan bi nga e, ubbee mbir moomu te kon hadith bi kon day leeral tam mbir moom maanaam kon gis nga imaam Bukhari li am mu def baabu ndax wax nañ ne la la imam al-Bukhari saa yu te indiwul leneen te indiwul leneen loolu lay tekki maanaam li muy tekki mooy euh, amul euh, dafa am lu mu amal rapport ak les hadith bi bokkul ci buntu bi mais am na lu ñu am rapport lu ñu am rapport nag moom mooy li la illati bi maanaam ngir soxla bi ci kaw loolu boo leen amee soxla ci biir jàkka ji ngeen maanaam mën ngeen faa toog bu guddi maanaam doo soxlawoo leen ngeen xaar loolu moom moo tax mu ne ñoom ñaar dañoo nekkoon ak yéen ndax dañ doon xaar bu julli gée ba pare ngir guddee giñ ko guddee bi ñu paree ñu nekk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu fa paree ci lañ jóg génn nag ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne min indi nabi sallallahu alayhi wasallam xaraja dañoo génn min indi nabi ci yeneen bi foofu yeneen bi sallallahu alayhi mm-hmm. maanaam mooy ne kon dañ faa toogoo nag moom te ñoom ñaar nag mm-hmm. lii wane ne nag ñoom ñaar ñooñu ñoom dañ faa guddee mooy ña ca def ñibbi nañ te histoire bi ñoom ñaar rek la concerné mm-hmm. maanaam mooy bañ jullee gee ba pare ñoom ñaar ñëpp ñibbi nañ. maanaam loolu day wane ngëneel gi nekk kon ci benn kon bokk ci liñ doon wax mooy ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci jotaayoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak yàgg nga xamante ne euh, moom moom ngay euh, yàgg ci moom naka noonu ak jàkka maanaam dem jàkka ak saxoo jàkka ngëneel gi ci am maanaam loolu moom euh, li nga xamante ne moom la imam maanaam moom mooy hadith bi yeneen bi sallallahu alayhi wa naan bashir masha'ina fi zulami ilal masajidi bi nuuri taammi yawmal qiyaama allah maanaam bégalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy doxkatu ci gud guddi gi bashiril mashaa'ina fi zulami ci lëndëm bi ilal masajid di jëm ci jàkka yi maanaam bégale leen lan ci leer gu mat sëkk yawmal qiyaamati hmm. ah hadith la boo xam ne mi ngi ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu euh, taala maanaam te loolu day tegtale ne lépp lu ñu dig nit maanaam lépp lu ñu dig nit yawmal qiyaamati jombul yàlla defal ko ko fii maanaam ngir ne euh, am na loo xamante ne moo tax yi ngay gis aaya alxuraan di wax naan bu diw ñii def lii bu yawmal xiyaamee nangam dana leen dal wala ñuy def nii daañ am nangam yawmal xiyaamati jombul am loo xamante ne lu nuroog loola la fii ci àdduna mm. te lii hadith bi bokk na ci li koy tegtale euh, gisoon nañ ko ci euh, alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ci gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wees ni ñuy lekk riba maanaam ni ñuy taxawee mooy képp ñi nga xamante ne ñooñu la jinne yi sadd mm-hmm. ah ñooñu la seytaane yi sadd maanaam nga xam te ne bi gi gis euh, ne ñoom euh, bu yowmal xiyaamee bu ñu dekkee noonu la ñu mel dañuy gëm biir bi riba bi moo ci fees day day ngand dañ koy ngandal duy ko ba mu fees dal su ko defee du ñu am équilibre naka noonu fii ci adduna tamit noonu la ñuy ñàkkee équilibre bi maanaam mooy lan mooy nii war na kuy lekk riba nga gis ko ngeen dem ay at ci kanam loolu dina ko rëccu ngir maanaam problème yëm koy indil dootul taxawat day dug di daan mel nu ku jinnee ànd maanaam moo ku ñu liggéey daa da ko ñu nuroo maanaam ku ñu liggéey ba jàpp ko <laughs> mu daa da ko ñuy nuroo maanaam euh, lo ngir jinne yi dañ day mel ni ku jinne sadd loolu te pourtant bi aaye bi day wax ci li ci ëpp ci lu borom moom itam mooy ne yawmal xiyaam lay wax mhm. ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ñi nga xamante ne dañuy def li yawmal xiyaam maanaam li ñi nga xam ne dañ koy digle yëpp maanaam am na lu ci xew fii ci adduna gi hadith bii nag bokk na ci li koy tegtale ndax ñoom ñaar ñi radiyallahu ta'ala anhuma ah, ah, ah, mooy Seydina Usayd ibn Hudayr ak Seydina Amr ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhuma mhm. maanaam ñoom la leen dal lii xew-xew bii li leen dal mooy ne Euh, le fait que ñu nekk ñoo xam ne dañuy dem katu jàppale di dem ci eh, dem jotaay ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lig bu xaar bu guddee mais ñu julli ànd ak moom julli gée bi xaar nekkandoo ak moom maanaam waaye ñuy ñibbi mu lëndëm këris mbir mi dal leen borom subhanahu wa ta'ala niital leen leer mooy ne maanaam ñaari lamp ñu tàqali ko lamp yi tàqali ko ndax leer gi dafa nekkoon leer benn leer la woon waaye bañ demee ba nga xam ne dañoo ànd ba fu ñu war a tàkkalikoo ko mu soppali ku nekk ñaari leer waaye ay ci hadith bi dafa leer dafa dafa njëkk bind ne ñoom ñoo wa maahuma mislul misbahayni waaye am na ci yeneen riwaayat yoo xam ne dafa ne rek benn leer la ndax ngir ne bi ñu demee ba tàqali ci la leer benn bu ci nekk am mu nekk ñaari mu nekk benn leer ne benn leer la en fait boo xam ne dafa tàqali ko mu taxaw taxawaayu ñaari leer mm. maanaam loolu lay wax fii nii ba ñoom ñëpp ñu dem dugg ci seen kër leer ga daal di jóg doo ko yëkkati ko mm. maanaam loolu kéemtaan la boo xamante ne day dëggal tamit ne l'islam dëgg la mm. te day dëggal ni képp kuy nekk ci lu baax képp maam lii tamit la la demee yàlla da lay leeralal sa yoon képp ku nekk ci lu baax yàlla da lay leeralal sa yoon maanaam nga nga nga nit ñi maanaam loolu après léeg-léeg yenn natt yi la ciy fekk garawul mais yàlla dana la leeralal sa yoon mm-hmm. dégg nga euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko hadis numéro trois mille six cent trente-neuf ak trois mille huit cent cinq imam Ahmad ibn Hanbal indi ko douze mille quatre cent quatre douze mille neuf cent quatre-vingts ak treize mille huit cent soixante-dix mm-hmm. maanaam dañuy gis ne imam al-Bukhari rek euh, moom moo solo euh, bi ci waa ashaabu kutubu sitta amma ñi nga xamante ne mooy ñeneen ñi ci def solowuñ ko te kon dafa bokk ci hadith sayyidina Anas yi radiyallahu ta'ala anhu yi nga xamante ne ñoom imam maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala da ko muy quatre yi nga xam da ko wéetoo wallif imam Muslim ta'ala mu ne baabul xawxati wal mamarri fil masjid baab buntu al xawxati forox ndoll maanaam buntu yi nga xamante ne dañuy jaaree ngir mën a dem maanaam ah wal mamarra ak romb ak romb mooy yoon fu ñu mën a jaare ngir romb ah fil masjid ci jàkka ji maanaam lii nag dafa ciy wax ne maanaam lii leeral ne dañoo maanaam di wut boo xam ne dañ koy mën a jaare ngir mën a dem dugg ci biir jàkka ji di ci ay buntu loolu lu mën nekk la maanaam jàkka ji benn obligé wul muy am benn buntu kese maanaam mën na am ay buntu yu wuute loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy di wut maanaam koñ yi ni ñu nekkee nii nga ne ah xaaral ñu rëdd ci biir koñ bi benn mbedd moo xamante ne day mën a jublu dem ba ci biir jàkka ji wala boog bu jugee ci bërëb sàngam ba dem ba ca biir jàkka ja loola lu jàppandi la maanaam loola tamit lu dagan la te lu mën a nekk la xadis bi nga xamante ne nag moom lay indi xadis la boo xam ne li muy tegtale mooy ne buntu mën naa ne waaye lan mooy tegtale ne kon yoon wu fa mën naa ne mooy li muy tegtale mooy ne buntu moo lay jëme ci yoon mm-hmm. lool moom moo tax mu boole buntu yu ak yoon wi maanaam loolu kon loolu mooy li nga xamante ne moom la Eh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala eh, doon di indi fii mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi al-awwal kitab ilayhi haddathana Muhammad ibn Sinan te moom mooy Muhammad ibn Sinan al-Bahili rahimahullahu ta'ala eh, daqantam nekkoon Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci taabi'i taabi'i nekk siqatun sabt comme ni nga xam ne noonu la al-imam Hajar rahimahullahu ta'ala wax mi ngi génn am na deux cent vingt-deuxième année am na ñeen deux cent vingt-trois ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom imam al-Bukhari moom mi ngi solo ci moom vingt-cinq hadith comme ni nga xam noonu ñoom moom Abu Dawud mi ngi solo ci moom ñeenti hadith waaye ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom nekk seen sëriñ maanaam ñoom ñaar seen sëriñ la waaye ah, imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn hadith bu mu solowee ci rahimahullahu ta'ala al imam Ibn Maaja rahimahullah solo na ci moom benn xadis waaye tamit maanaam dafa am ku dox ci digganteem ak moom mu ne qaala haddathana Fulayh te mooy Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira ah, al-Adawi rahimahullahu ta'ala maanaam te dañu koy wax al-Adawi waaye dañuy wax tamit ne maanaam al-Aslami madani al-madani naka noonu dañuy wax Xuzaa'i rahimahullahu ta'ala waaye Abu Yahya mooy dàqantalam Euh, borom xam-xam euh, yi rahmatullah alayhim ñu ci ëpp dañ ko wéral comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon euh, comme ni nga xamante ne tamit lool al imam ibn Adi wax ne moom daal lii pas-pasam moom mooy ne amul benn problème boo xamante ne nekk na ci moom te imam al Bukhari rahimahullah layee ay xadisam ci biir saxiixam yi Euh, ci biir saxiixam te am na ay xadis yu wér yoo xam ne solo na ko ci Naafi' mu jël ko ci Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn mu nekk nusxa ndax moom sëriñ la boo xamante ne ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam solo na ci mboolem sëriñ waa Madina yi euh, ay ay xadis yoo xamante ne yu wér lañ ah, waaye tamit am na ay xadis yu tumuranke yoo xamante ne moom la solowee ci ñoom euh, moom nag. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ci maanaam euh, ci ay maanaam ñi solo moom ci bokk ci ay sëriñam bokk na ci euh, Zayd ibn Abi Unaysa moom ak Ziyad ibn Sa'd ñoom ñi ñoo ko gën a mag ba pare ay sëriñam la woon waaye ci maanaam kutubu sitta yi am na am na ci ay xadis xadis yi ñu ngi ci kutubu sitta ñenn ñi ne yenn xadis yi nag dañ koy jëfandikoo ngir layee ko comme imam al-Bukhari dafay jëfandikoo ay xadisam ngir layee ko waaye léeg-léeg it mu indi ay xadisam mu nekk ci euh, ay mutaabaatam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo am ci moom moom nag mi ngi gane adduna ci mujjantelu atuk at maanaam euh, jamonoy sahaaba yi radiyallahu taala anhum moom li mu magee imam Malik lu néew a néew la euh, rahimahullahu taala mi ngi génn adduna cent soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu maanaam moom ci daanaka ci quatre-vingt-dixième année yi ci la gane adduna moom lu néew la imam Maalik mm-hmm. rahimahullah waaye cent soixante-huitième année ci la génn adduna rahimahullahu taala mm-hmm. mu ne qaala nee na ah, haddathana nee na nettali nañu ah, Abu Nadr mm-hmm. ah, te moom mooy Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi rahimahullah moom tamit waxoon nañ ko moom tamit Abu Nadr mooy dàqantalam moo tax mu fi Abu Nadr al-Madani <coughs> <coughs> ibn Abi Umayya Salim ibn Abi Umayya muy Abu Nadr al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu bokk ci siqaat Euh, moom euh, am na lu tolloog cinquante xadis yoo xamante ne moom lañ tolloo ci moom euh, wala mu bokk ci tabi'i tabi'i ci ci ñooñu la bokk rahimahullahu taala bokk ci sëriñ yi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a siiw ca biir Misra nekk ñi nga xamante ne tamit ci jamono ci jamono yi maanaam waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam maanaam nekk seen sëriñ waaw ci jamonoy maanaam moom moom ah, waa waa Madina waa ni ko waxee Abu Nadar al ta'ala aslami al-Madani radiyallahu ta'ala ta'ala ah, kon nekkoon ci seen seen ci seen fuqaha an Ubayd ibn Hunayn moom mooy ah, Ubayd ibn Hunayn moom Madina la Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala gane adduna 30e année adduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xamante ne si xala waaye bëriwul xadiis yi nga xamante ne moom la solo moom mii moo bokk ci <coughs> ci taabi'i yi maanaam ci génération taabi'iin yi moom mii moo ci doog a bokk mm-hmm. rahimahullahu ta'ala mu an Busr ibn Sa'id Euh, Busr dinañ ñëw ci maana baat bi maanaam mu ngi ci Busr ibn Sa'id al-Madani moom waa Madina la ñu koy wax al-Abid jaamukatu yàlla bu mag bi rahimahullahu taala euh, muy euh, maanaam moom mi ngi gane àdduna vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ah, ci <coughs> ab Sayyidina ngi génn àdduna téeméeri lu at maanaam centième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk koo xam ne ku dëddu adduna la nga xam ne bàyyiwul sax maanaam bàyyiwul sax ah, ah, ah, luñ ko sànge bu génnee adduna lu mel noonu sax bàyyiwu ko maanaam dafa dafa nekkoon koo xam ne <coughs> zahid la <coughs> wala <coughs> nga xamante ne ku bari xadis la ba pare nekk tamit ku bari woon lu mu sàmm comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon euh, euh, nekk koo xam ne dafa nekkoon jaamukat yàlla boo xam ne lool ci lool rek la dogoon addunaam yëpp ci loolu la ko def euh, rahimahullahu taala amma fii fii nii lii maanaam wax ji nga xamante ne moom lañ wax fii loolu am na benn sew-sew bu fi ne maanaam moom mooy bu ne an Ubayd ibn Hunayn an Busr ibn Sa'id loolu demewut noonu maanaam wa dafa am waaw bu nekk waawul at bu fi mooy wa an Busr ibn Sa'id c'est-à-dire que Abu Nadr moo soloo ci Ubayd ibn Hunayn ak ci Busr ibn Sa'id euh, Abu Nadr euh, ah, Ubayd ibn Hunayn moom cent cinquième année la génn àdduna Busr mi ngi génn àdduna centième année maanaam ñoom ñaar <coughs> ñoom la Abu Nadr solowee ci ñoom mm-hmm. loolu daal imam Ibn Sakan rahimahullah mi nga xam ne dafa solo ci al imam al-Firabri mm-hmm. mu solo ci imam al-Bukhari bi loolu la moo tax mu ne al imam Ibn Sakan dafa ne mm-hmm. al-Firabri nee na bi mu solowee ci mu ne hatta mu ne solo ci moom mu jëlee mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Sinan qaala haddathana Fulayh qaala haddathana Abu Nadr an Ubayd ibn Hunayn an Busr ibn Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne waaye dafa juum wa huwa xata njuumte imaam Muslim solo na jëm ci hadith bi ndax eh, waaye bi mu ñëwee ci Fulayh bi mu jaaree ci Fulayh bi mu ne qaala haddathanaa Abu an-Nadr an Ubayd ibn Hunayn wa an Busr ibn Sa'id tamit la wax te imaam Muslim maanaam maanaam moom ci riwaayam noonu la ko solowee mm-hmm. imaam al-Firabri xam ngeen ko mooy ki solo Sahih Imam al-Bukhari mm-hmm. rahimahullahu taala dafa ni Muhammad ibn Sinan bi moom mu juum ci ni nga xamante ne noonu la waxee xadis bi loolu moom moo tax ci yeneen riwayat imam al-Bukhari soloo na xadis bi ba pare daa di ci indi an Ubayd ibn Hunayn teg ci daan ni waan Busr ibn Sa'id maam ñu gis ne kon imam al-Bukhari comme nii la ko solowee ci sëriñam bi moo tax nii rek la ko tudde waaye ànd ak xam na ni njuumte mi ngi ci waaye ci yi nga xamante ne buy euh, indiwaat xadis bi rahimahullahu taala dana leeral ne euh, euh, maanaam dafay leeral ne Abu Nadr an Abu Nadr xaal haddathani Salim Abu Nadr an Busr ibn Sa'id maanaam te du jaar ci ah, Ubayr ibn Hunayn beneen yoon bu mu koy indi dafa naan. an Abu Nadr muy mawla Umar ibn Ubaydillah an Ubayd maa ngi gis ne kon ñoom ñaari yoon yeneen yi mu ko indi dafa takkale ci ñi mu ko am ne noonu la ko indee loolu mooy gën a tekkale tamit que ni lii njuumte la waaye nag imam al-Bukhari rahimahullah dafa maanu maanaam changé wul waxu sëriñam ànd ak ne. moo tax imam al-Bukhari maanaam lii mën nga ko gis nga ni mais kon loo tax mu indi ko fekk wér fekk demewut nii hmm. maanaam la bii daf ci am mooy ni imam al-Bukhari moom moo ko defee noonu xam na li mu def hmm. maanaam mooy lan mooy ne léeg-léeg da lay benn xadis ci benn place hmm. mu am sikk bu ci ne problème bu ci ne mais yeneen xadis yi muy indi ci même bunt boo maanaam ci même mu nekk même xadis bi ci la lay tegtalawaale ne la lële ne la juumte comme fii nii mu def nii ne leenee juumte la gis nga hmm. maanaam ndax ñaar yëpp indi na ko eh, benn bu ci nekk mu ber mu ber ñaari sëriñ yi mooy Ubayd ibn Hunayn hmm. ak Busr ibn Sa'id mu ber leen hmm. fii mu indi wax waaye waaye fii mu njëkk ko indi nga gis ko nii su ko defee soo tasewaatee moom da nga ne ah kon bu njëkk xanaa erreur la woon maanaam nga xam nga ko loolu maanaam ci tënk daal moom mooy Muhammad ibn Sinan moom moo juum ci mbir mi ci ne wa moo waroon am fii muy waawul aatafa baax ok ci kaw loolu mu naan Abi Sa'id ci kaw loolu kon un deux trois un quatre maanaam cinq ci xumaasiyaat yi lay bokk du mm-hmm. nekk ci sudaasiyaat yi mm-hmm. maanaam juróom benn nit ñu dox diggante Imam al-Bukhari ak Yonent bi sallallahu ci hadith bi waaye du nekk maanaam juróomi nit lay doon du nekk juróom benn nit mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan eh, ibn Ubayd ibn Salaba al eh, moom mooy al-Khudri ndax eh, Salaba ibn Ubayd ibn al moom moom Abjar al-Abjar moom la ñuy wax Khudra maanaam mooy Khudra radiyallahu ta'ala anhu di sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon euh, maanaam gane àdduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna soixante-quatorzième année mm-hmm. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mos na dam mille cent soixante-dix hadith la mm-hmm. Ah, ah, imam al-Bukhari ak imam Muslim solo nañ 43 hadis imam al-Bukhari wéetu 16 hadis imam Muslim wéetu 52 hadis ci ay hadisam hmm. ah, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bokkoon ci ansar radiyallahu ta'ala ardaahu an-nabi mu nen na wa qaala nee na xataba xutba la an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qaala mu ne <clears throat> inna allaha li mooy buur yàlla xayyara tànn loo na abdan jaam bayna dunya diggante adduna wa bayna ak diggante la nga maa la nga xamante ne indahu ma nga fa moom faxtaara mu daal di tànn maa nga xamante ne indallahi moo nekk fa yàlla yàlla tànn loolu ab jaam diggante moom la adduna ak la fa moom waaye moom mu tànn li nga xamante ne moom mooy moom li nga xamante ne moom moo nekk fa yàlla mu ne fa baka nee na mu daal di jooy Abubakar Seydina Aboubacar te moom mooy ak Seydina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu ta'ala di xalifa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di nga xam ne mooy ki ko gën a jege ci lu ñu joye mm-hmm. ñi nga xamante ne moom moo gën a màgg ci jullit ñi ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. moom mooy ki nga xamante ne moom mooy saani yasnayni huma fil ghaar mm-hmm. moom mooy ñaareelu ñaar ña moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala yëkkati màggal ko kaweel ko teg ko foo xamante ne tegu fa kenn ci biir ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeetu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi yëkkati ko teg maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci hadith bi maanaam nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci mboolem nit ñi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy euh, euh, maanaam moom moo moom rek comme niñ ko gisoon bi yan bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu làqoo moom rek moom moo moo moo moo taxawoon supporter mbir mi ah. Euh, moom maanaam ak yenn ak yeneen ak yeneen ngëneelam yi du ñu jeex du ñu xaaj waaw moom moom la moom moom moom euh, moo tax euh, musnadam 142 hadith la yoo xam ne muttafaqun alayhi six hadith la imam al-Bukhari wéetoo ci benn hadith imam Muslim imam al-Bukhari ci benn hadith dégg <coughs> mu ne moom Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu daal di jooy fa qultu ma daal di wax fii nafsi sa bopp ne maanaam ma daal di commencé xalaat naan mais maa yab kii ana lan mooy jooyloo haaza shaykh maa yub kii ana lan mooy jooyloo haaza shaykh bi lépp sëriñ bi lépp paa paa shaykh mooy paa voilà maanaam ñoom gis ngeen comme que eh, eh, at beeg benn mm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi Euh, moom mi ngi amoon vingt et un a ah. Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu Abu Bakr hmm. radiyallahu ta'ala anhu mi ngi amoon euh, soixante ans hmm. moom soixante ans hmm. kon moom paa lay doon ci moom moo tax mu ne mais paa moom lan lay jooy <laughs> in yakul bu fekkente ne rek allah bur yàlla xayyara dafa tànnaloo abdan ab jaam bayna dunya diggante adduna wa bayna ak diggante maa nga nekk na indoo wa foofu moom saara moom mu tànn maa nga xam ne inda Allah ma nekk dafa yàlla mm-hmm. mais loolu dafa jar jooy yàlla na diggante su fekkee ne mbir mi nii doo nga te fekkee mais dafa jar jooy maanaam wallahi mu ne fa kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam huwa moom mooy alabda jàmba maanaam lii dañ ci wanee ne maanaam ne ne léeg-léeg ishaara maanaam junj lu bëree bëri bëri mu ne al isharatu takfi an al ibara maanaam léeg-léeg junj rek day doy wallif wax ko mais sauf nag euh, ishaara junj googu mais dañ naan al ishaara takfi li man aqal maanaam ishaara da dafay doy ñe pour ni ki nga xamante ne dafa dafa nan xel mi dafa ñëw kooku la junj di doy comme ni ko wolof yi di waxee jundu day na borom xel mais ah wax bu voilà waaw voilà mu nga voilà jundu day na borom xel waxu waxu àgg dofa ko moom maanaam waaye euh, léeg-léeg ñu wax ko mais ñëpp ànd ak parfois dañuy nekk borom xel te pourtant duñ ko duñ ci jote ndax sahaaba yi radiyallahu anhum bi ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxee kenn nandul mm. sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kese moo xamoon li wax mm. te loolu loolu da leen daan dal te lii loolu day tegtale ci anam leer ci ne sahaaba yeneen bi sallallahu alayhi na sayyidina Abubakar moo ci ëppoon xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. radiyallahu anhu sayyidina Abubakar xam nga lépp lu ñuy wax naan xam-xamu Seydina Omar wala ñu naan xam-xamu Seydina Ali wala yenn jikko yu baax yu sell yi ñu tuddal Seydina Ousmane wala Seydina Omar wala Seydina Ali wala yeneen ak yooyu ñuy tudd yëpp dëgg mais nag attention benn bu ci nekk Seydina Aboubacar moo leen ci raw fuuf radiyallahu anhu loolu il mu nekk lu leer a leer a leer maanaam bu ñu leen di tudd dañ leen di tudd ngir ràññeeku gam ca ràññeeku mais Seydina Aboubacar. radiyallahu anhu mais du kenn ci ñoom du ci benn anam nag Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo mais Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais dañoo lëkkaloo wallahi azim adduna ak àllaxira ca azal ba ca abat dañoo lëkkaloo daara musu daara musu leen tàqale amul lu ñu tàqale ko amul radiyallahu anhu radiyallahu anhu waaw moom moo tax loolu lu mat a bàyyi xel moo tax Seydina Abubakar radiyallahu moo tax bi mu waxee lii mu ne mu ne fa ndekete fakkaan hé ndekete yoo nekkoon na ne rasulullah yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam huwa mooy abdu jambi wa kaana te nekkoon na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abubakar radiyallahu anhu a'lamana ndekete moo ñu gënoon a xam loolu maanaam sahaaba yi moom moo ci xam-xam mu ne qaala mu ne yaa Abubakar eh yow Seydina Abubakar yéen tamit saa sàmm ne ko eh Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala laa tab ki bul jooy inna ndax li wér wóor mooy aman na naas ki gën a mën a ñaax ci nit ñi àlla yee ci sama kaw fii soxbat yi ci àndandoo gi mu àndandoo gi man wa maali ak alalam Abubakar mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam ki nga xamante ne tey moo mënoon taxaw rek ne dëgg-dëgg lii man maa fekk maa ko maa fii maa ci féete yeneen bi sallallahu alayhi lii maa ko doon def ci gént ay bu ma fi nekkutoon kon nangam ak nangam ki ko gën a mën a wax te nekk ko muy muy ci ànd gi mu ànd ak man ak ci alal lam mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo tax ànd gi mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa mës nekk te dafa te lëkkaloo gi ñu lëkkaloo ñoom ñaar rak sallallahu alayhi da maanaam du sax àdduna ñoom dañoo lëkkaloo ca azal balaa dara xew te naanu la ñuy lëkkaloo ba abadam seenu lëkkaloo dafa nekk loo xamante ne euh, ñoo ànd ñoom ñaar ci maanaam ci ci baat ngir jaxasoo gan jaxasoo ñoom ñaar ci anam goo xamante ne mu ne fu leen a teqale moo tax moom mooy xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa taala doon wax yee borom subhaanahu wa mooy ci ñaanu tukki gi naan bi naan wax xalifati fi ahli maanaam bi naan ko ah maanaam sama sama xalifa ci sama waa kër yow bàyyi naa la fa yow yàlla nga nekk xalifa yow anta saahibu fi safari wal xalifatu fil ahli yow yaay ki ànd ak man yow yàlla kii ànd ak man ak ci tukki gi waaye yow yaay ki ma wuutu ci sama kër ga kan moo ànd ak yonent bi ci tukki bi nga xamante ne moom mooy eh, eh, eh, lan gàddaay gi Seydina Abubakar bi mu fi jógee kan la bàyyi ci ginnaawam gi ci ñoñomi Seydina Abubakar radiyallahu maanaam moom ni borom yi moom yeneen ci saa ni mu mel borom bi loolu la Seydina Abubakar radiyallahu anhu mel ak moom Seydina Abubakar euh, euh, radiyallahu anhu li mu def Seydina Abubakar radiyallahu limu ci def kenn masu ko ci def waaw comme li alxuraan wa yatajannabuhal atqal ladhi yu'ti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illa ibtighaa'a wajhi rabbihil a'laa wa sawfa yardaa moo tax borom subhaanahu wa ta'aala tàggee ko noonu sawara bi ñuy tudd kii nga xam ne mooy al atqa waxul attaqiyyu attaqiyyu mooy ki ragal yàlla al atqa mooy ki gën a ragal yàlla ñëpp kooku moo wax kooku. moom la allazi mooy ki nga xam ne yu'ti maalahu yatazakka dafa joxe alalam di sell maanaam yób jiggi dayoo ci sell gi mu sell gi muy sellal boppam moo tax fa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza amul kenn ku koo xamante ne am na fa moom xéewal gi nga xamante ne moom lañ mën a fay xéew Seydina Abubakar radiyallahu anhu kenn amu ko illa ibtigha moo tax wutul kenn dara ci kenn illa ibtigha wajhi rabbil ala lenn rek la wut mooy jëmmi boromam subhaanahu wa ta'ala moom mi ki ki gën a kawe loolu rek wut wutul leneen wutul waaw wutul yaa fi def lu kenn deful wutul maanaam wutul lenn lu mu wut boromam kontaan moo tax borom ne wala sax fa yarda wat giñ naa dana kontaan maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ne giñ naa ni Seydina ko borom subhaanahu wa ta'aala ak wax ci moom mais mais radiyallahu ta'ala moo tax euh, euh, euh, moo tax kenn kenn kenn kenn kenn du moom kenn du moom kenn radiyallahu anhu moo tax mu ne kon kon te moo def la xolal alalam moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne ban dama gis ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu lu ne moo ñu ci daan lu ne xeetu gënal bu ne jëf ju baax bu ne saa yu ñu yëkkitee dara lu ñu ti wax lu ñu mën a def Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo ci jiitu ci lu baax lu nekk nag amul lenn lu mu ne mais bés dama jot ma ne nag tey dinaa def tout ba ma jiitu ci benn affaire bu baax tey moom je vais mooy loo xam te ne moom moom yaakaar naan du ko def sama genn wàllu alal gi ma am yépp lay jël dem yóbbu ko ci yent bi saa xam ne ko lii maa ko def ci yoonu yàlla jël alal gi mu am yëpp mu xaaj ko moitié bi yëpp maanaam bu doon tey un un un un million d'euros même mu jël cinq cent mille euros yi yóbbu bi mu demee fekk Seydina Abubakar da yëgoowuñ fekk Seydina Abubakar radiyallahu anhu jël alalam yëpp yëpp yëpp ba ci ron lal gi yete ne yóbbu ko yenn situation ni ko maa ko def ci yoonu yàlla nee na ma xam ne Seydina Abubakar yàlla da koo defal gëneel ko xamante ne kenn mënta rawante ko moom kenn mënta rawante radiyallahu anhu parce que lii de fu mu ko man genn wàll gi doo laa dum yóbbu moom ndekete yóbbu lépp waaw bay keroog yenente bi sallallahu alayhi ne euh, ne ne ne ne moom ci boppam mu am nu mu solu mu isaar benn làmbaay ndax Seydina Bakar radiyallahu boobu rek la solo teg mu ne Seydina Jibril la ngi nii nii la solo mu gis eh, Seydina Jibril ni nga solo yow naa Abubakar ngir ne benn làmbaay rek nga defe ak ak ak ak li ngay teg ci kaw loolu rek nga defe ci sa alal te Seydina Abubakar bu doon jamono ji dañ naan multimillionnaire la voire même milliardaire mais alal yëpp la jox ne ci yoonu yàlla laa ko def mais euh, ñu ne ko loo bàyyee sa kër mu ne bàyyee naa leen yàlla voilà bàyyee naa leen yàlla moo tax bi euh, mu ne bi mu ne euh, euh, yent bi saa sa mu wala Seydina Jibril nee na nii la mu ne tey malaaka yépp borom bi lii la leen wax nañu solo ngir sa jëf ju màgg ji waaw xamante ne moom mooy day mujj nekk chefu malaaka yi nekk seen royukaay radiyallahu anhu maanaam ñépp di di tegu maanaam di sol yëri ci modèle Seydina Abubakar radiyallahu anhu te loolu noonu ci wàllu spiritualité lu rëy la maanaam nekkatoo ne yow yaa jël jikkoy malaaka yi sol seen mbubb mais malaaka yi ñoo wëlbatiku sol sa mbubb yow non Seydina Abubakar beneen nit la radiyallahu anhu beneen beneen beneen façon nit la radiyallahu anhu moo tax li xadis bi wax wa Xatib al ne na ko rahmatullah bu ñu jëloon dégg nga li nga bu ñu jëloon balance benn plateau balance teg beneen plateau ñu teg nii ñu jël ngëm yàlla yi Sayyidina Abubakar kese radiyallahu teg ko ci benn palaat ñu jël yeneen ngëm yàlla yi mboolem yeneen nit ñi ñi ci def ñëpp nag maanaam ba mu def yeneen yi bien sûr ñu teg bu Sayyidina Abubakar mooy gën a diis yeneen yëpp booleen boole radiyallahu anhu siddiqul akbar waaw mu ne walaw eh, bu fekkoonte ne kuntu man nekkoon naa ne muttaxidan di jàppee kenn xalilan xarit min ummati ci sama xarit ci sama xeet bi kon de lattaxasu danaa jël danaa jàppee Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu maanaam fii limité xarit mooy ke xam xamante ne moom nga jaxasool completement loolu mooy xarit mooy yi nga xam te ne da ngay tànn ci ñi ngay àndal tànn ci ñi ngay jëflanteel tànn ci ñi ma nga xam te ne am koo xam ne moom dëgg yi jaaxal soobu moom ni complètement mënoo moom ci benn jamono ci benn anam euh, te loolu yeneen bi saa sax borom bi rek la mën defal doxal noonu moo tax borom koo xam ne rahmatullah di wax ni fii baatu xarit bii fii tegtalewul rek maanaam xaritoo gi comme niñ ko xame waaye li muy tegtale moom mooy ni di topp kenn ci mboolem mbirum yi niki noonu eh, def ko def maanaam mu nekk koo xamante ne yow moom ngay topp moom ngay maanaam ci lépp ci moom nga koy aj te loolu effectivement yeneen bi saa sam ci borom bi rek la ko mën def Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam yeneen bi saa sam ne bu doon am na kenn nag ku may doxaleek moom noonu kon Seydina Abubakar lay doon waaye am na xarit comme niñ ko xamee. te effectivement yenn ci saa sal benn la ci am mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo tax ah, dañ ci ñëw léegi insha allahu taala bi mu tëjloo bunt yi dañ ni bunt yi yëpp war yenn bi tëj tëjlu ne leen ba mu des buntu xaritam kër buntu bi jëm ci kër xaritam radiyallahu anhu muy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo tax sax même bi ga bi bi bi bi nga xamante ne moo tax même bu daan am ku mu joteel kenn joteeg moom wala même ba ci Seydina Omar radiyallahu anhu yeneen ci saa sam da mer nit xanaa doo leen ma bàyyeeg sama xarit bi lu tax ngeen di munoo leen ko bàyyi xanaa <laughs> voilà maanaam ngir màggal ku nga xamante ne moom la ko màggal radiyallahu anhu dégg mu ne waaye walakin waaye nag uxuwatul islam yi mbokkoog mbokkoog l'islam moo dox suñu diggante wa mawaddatuhu ak cofeel mooy mooy mahabba cofeel mbëggeel gu tar waaw moo tax mbëggeel gu tar googu gu gu yegg ci sommité bi moom la ñuy wax mawadda moo naan moo tax mu ne alquran ne euh, euh, euh, alquran inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu wudda gëm nañ yàlla ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci jëf jëf ju baax ñooñu yàlla dana leen defal ma wadda googu mooy wut mooy cofeel bëggal gu nekk gu gisoon nañ ko xadis ci ah, ci jotaay yu wees du tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaaduna maanaam ma wadda googu man haadda Allah wa rasulahu doo fekk mukk koo xamante ne nit ñi nga xam dañ gëm yàlla gëm bis bu mujj bi ñu nekk ñoo xamante ne dañuy soppante soppante gu tar di bu ak ak di soppante mbëggeel ñu koy am ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy xeex yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñoo leen di def ci mu ne walaw kaanu abaahum donte ñooñu seen i baay lañ aw ixwaanahum wala seen i aw ashiratahum wala boog seen loolu doo ki bu defee ba sopp yàlla dëgg dëgg ba yàlla gënal ko lu bëgg keneen koo xamante ne dafa wuteeg yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wasallam mënta ne ngir ne ñaari mbëggeel munoo bëgg ñaari en même temps ñaar ñoo xam te ne noonoo munoo leen bëgg en même moo tax mu bëgg moo tax euh, euh, yeneen bi sallallahu ne mbëggeel googu la am kii lool nag moo tax borom mooy wuute rahmatullahi alayhi ci ne mahabba boobu ak ak la lan mu ëpp doole nekk xarit ak nekk nekk maanaam xabib am na ñu jàpp ne nekk xarit mu ëpp doole ndax boo yëgul ci xaritoo xarito maanaam foog sopp sopp gi nekk nekk maanaam mahabba bi bu fi mahabba bi nekke ba nga xamante ne maanaam mahabba mën nga koo amel ñu bari d'ailleurs alxuraan da ko wax yàlla bëgg na ni yàlla sopp nañu yàlla gis nga inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbul ah, mu'minin inna allaha yuhibbul muhsinin ah ak jumel noon waaye xalil ñaar mais wattaxada Allahu Ibrahima xalila xarit maam Ibrahima la ko tax ne Yonent bi sallallahu alayhi ne man yàlla def na ma xarit inna Allaha ittaxadani xalilan kama ittaxada Ibrahima xalila yàlla def na ma xarit kéem ni nga xam ne noon la defee maam Ibrahima xarit te sopp nañu bari ci biir nit ñi waaye nee na yàlla daal laa mën a def xarit waaye waaye euh, bu ñu xoolee xaqiiqatan Eh, Habib mahabba mu ëpp doole maanaam ndax mahabba mooy moteur bii doora dox doxal xaritoo gi maanaam mahabba dafa am ñaari façon dafa am bi nga xam ne mooy bu général bi nga xamante ne moom ngay mën a bëgg ñëpp am bëggeel gi gën a tar gi nga xamante ne mooy doxal xaritoo mooy moteuru xaritoo gi loolu nag la yenente bi sallallahu alayhi wasallam incarné moo tax mooy maqaama yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy habibullah mooy soppe yàlla bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax mahabba boobu gën a foor xaritoo gi moo tax même xataa ci biir maqaamaatu euh, awliya yu mag yi maanaam ahlul xulla ahlul mahabba ñoo leen ëpp doole dégg mu ne laa yabqayanna bu mu des mukk mu daal di ter ne bu mu des mukk fil masjid ci jàkka ji baabul bunt illaa ndare sudda nañ ko tëj bu fi bu fi benn bunt desati lu dul nañ ko tëj illaa ba mu des baabu Abubakar buntu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala buntu bi jëm yoonu kër Seydina Abubakar radiyallahu boobu rek nañ ko fi bàyyi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la daan jaar sax même moom ci la doon jaar pour ñëw julli ci jóg ci jàkk ci buntu yi ci def yëpp jàkk ji dañ leen tëjoo mooy mujj dundam voilà te euh, bi bi mu koy def tellement que dafa feebaroon dafa toogoon waaw moo tax xutba toog mën naa ne. waaye nag xutba gi du woon xutba yu farata comme masalan xutba yu ajjuma déedéet waaye ci jëkk def xutba ba pare toog mooy Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom moo njëkk def xutba ajjuma toog waaye xutba li ci gën a nekk na li ci gën a màgg moom mooy ñu taxaw def ko euh, Seydina Abubakar kon mu ne buntu yëpp nañ ko tëj ba mu des buntu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala te loolu day tegtale ne kon Seydina Abubakar radiyallahu moo gën a yelloo xilaafa gi maanaam mbir yii wane ni Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo waroon a nekk xalifa yii bokk na ci te dafa bari ak yeneen ak yeneen yii bii bokk na ci ah, hadith bi imam Bukhari inshallah dina ko indi hadith numéro trois mille six cent cinquante-quatre ak trois mille neuf cent quatre comme ko waxe woon léegi ci ñaari maanaam eh, yi nga xam ne moom la fu mu ne ah, imam imam Muslim na ko hadith numéro deux mille trois cent quatre-vingt-deux imam at-Tirmidhi na ko trois mille six cent soixante